Cheikh Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani fil kitaabi al-Kunûz al-'Ashara fil kanz al-awwal bi fadli 'umûmi rahmati fassafaru al-asli waahidun kulliyun laa yastatiilu bal dawriyun wa huwa safaru al-haqq min al-haqq ila al-haqq ila aaxiri wala bokk ci ñi ngi yemoon ah. wa fala tazunnu anna man salakata man salaka allahu ta'ala bihi fil janibi shimali ka man salaka bihi fil janibil yamini fala taqul bi annahuma sa'idaani loolu romboon nañ ko nazaran ila ma ya'ulu ilayhi amruhuma loolu romboon nañ ko mooy de maanaam këni ci ne nit maanaam borom subhaanahu wa taala lépp daf koo amal ci ay turam maanaam ak ay meloom la ko amale euh, kon xaqiiqa mbir yépp loolu la kon ci biir loolu maanaam xaqiiqa mbir yépp moom bii moom rek la borom bi subhaanahu wa taala moom mooy nga xamante ne mooy ràññeeku ci ay jëm ci jëmmi mboolem nekk nekk yi ba mbir ma nekkee noonu nag Euh, ay meloom dafa am wàll goo xamante ne moom lañu waral mooy wàllu kawe ak wàllu suufe te li nga xamante ne mooy wàllu kawe gi moom moo waral moo amal euh, kuréel gi nga xamante ne ñooy ñi texe ñi ñooñ ñooy topp ñi nga xam ne ñoom ñooy aji topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo xam ak feeñam la jiitu ci àdduna wala boog dañoo mujj dañoo ñëw gannaaw feeñam ci àdduna waaye wàllu suuf gi tamit mu bindal ci mu bindal leen ab kuréel mu bindee ci ab kuréel goo xamante ne mooy kuréel gu texee di gi ñoom la ñu tuddee topp maanaam way toppee iblis yi moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu texe ñi nag daf leen a jaarale ci yoon woo xamante ne mooy yoon wu kawee gi nga xamante ne dëgg-dëgg seen xaqiiqa loolu la lool la laaj mu daal leen di dugal kër gi nga xam ne moom mooy këru noflaay ga mu daal di dem ak ñoom manam mu yóbbu leen ci maanaam cycle bi nga xamante ne fa lañu war a jaar ba mu yegg yéggalee leen ci moom borom bi subhaanahu wa ñi nga xamante ne ñoom ñooy gaa yi texeet yi tamit nga mu jaarale leen yoon wu suufee wi nga xamante ne moom la seen xaqiiqa laaj dëgg-dëgg nañ mel moo tax mu daal leen di dugal këru mbugal ga daal di jaarale leen ci mbooleem euh, kaaf euh, euh, yi nga xamante ne ñoo fa nekk mbete mu yeggale leen ci jëmmi boppam moom borom bi subhaanahu wa su dul woon jaarale gam leen di jaarale foofa kon du ñu yegsi ci moom mukk moom borom bi subhaanahu wa kon nag texee ak texee di ñoom ñaar ay ay melo yoo xamante ne dañoo jagoo mbindeef maanaam mbindeef la ñuy melalee ñu kiy texe na ak Euh, euh, maanaam ngir sóob gi nga xam te ne moom la mbindee fi di sóobu di jëm ci moom buur yàlla bi dëgg subhaanahu wa taala waaye jaarale gi mu leen ciy jaarale moom yàlla jaarale gi muy jaarale mbindee fi ci biir loolu ñu jëm ngir ñu jëm ci moom mais mu koy jaarale ci ñi benn ci ñaari yoon ñaari yoon yooyu mooy yoonu texe wala yoonu texe di waaye ak lu mënti xew buñ demee bu ci ci pàndaw ga ñoom ñooy bokk terminus ñoo bokk fi ñu jóge mooy borom bi subhaanahu wa bu ñu demee ba ci pandaw ga tamit ñooy bokk fañ fañ fa ñu yegg fa ñu teere te mooy borom bi waaye yoon ya ñuy jaar nag ba yegg si ca yoon yooyu rek lañu wutee yoonu ak yoonu texe ni waaw mel ni nit ñi tamit noonu la rek noonu la demee fii maanaam ñaari mbir rek am mooy juddu ak dee juddu ñu ne du diw juddu na di dund di dund dee ñaar kon yoon woowu moom benn maanaam euh, point de départ bi benn la point d'arrivée bi la point de départ bi mooy nekkoo woon ci àdduna point d'arrivée bi mooy nekkatoo ci àdduna point de départ bi mooy ci yàlla nga jóge mooy ci yàlla lañ lay delloo voilà mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla lañ jóge te ci lañuy ñuy léegi nag yoon ya ñuy jaar jóge point de départ bi pour yegg si waat en fait point de départ bi jëmmi point de départ mooy point d'arrivée bi en fait parce que jëmmi point de départ bi mooy lan mooy mooy mooy mooy dañoo deewoon moo moo tax mu ne kayfa takfuruuna billahi wa kuntum ahya amwaatan summa ahyaakum suma yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'una nan ngeen di mën a weddi yàlla alors que moom mooy ki nga xamante ne moo leen rayoon maanaam gis nga kon dañoo dee summa topp nag yu yuhyikum mu dundal leen summa topp yu muy ko mu reyal leen maanaam nga gis ne cycle la point de départ bi mooy jëmmi point de départ bi mooy jëmmi point d'arrivée mooy lan mooy dund mooy mooy mooy da nga dee da nga dee woon yàlla dundal la maanaam dee bu njëkk gi moom mooy ñàkk am gi nga ñàkkoon a maanaam ñàkk bokk ci àdduna bi ñaari point point point loolu mooy point point de de départ point d'arrivée bi mooy nekkatoo ci àdduna mooy mooy mooy mooy mooy cercle boobu. loolu mooy ak dawru daw dawru boobu hmm? dégg nga voilà mooy da ngay départ da ngay dellu si waat léegi yoon yi nit ñi di jaar nag bari na am na ñoo xam ne dañuy dund dund bu neex dañuy judd ci donkaase ah maanaam bu ñuy yegg si moom ñëpp a yem maanaam indiwuñu yére. ah indiwuñu lekk indiwuñ xaalis indiwuñ dara ñoom ñépp yam indiwuñ dara waaye ci euh, circonstances ya ñuy jaar environnement bi ñuy évoluer façon rencontre ya ñuy def day déterminer seen nu ñuy dundee waaye après bu ñu yeggee point de d'arrivée bi tam benn la mooy fañ jóge woon mooy dee ci dee jóge te ci dee lañ dellu moo tax amaan na kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan summa ahyaakum ngeen deewoon mu dundal leen ba pare rayaat leen après da leen di dundalaat ba pare delluwaat leen ci moom loolu après yeneen étape la loolu moom moo tax dawraat yi nga xamante ne moom mooy cycle yi ay cycle yu bari la en fait du benn cycle cycle ñun bi ñu tudd mooy ak dawratu sughra bii ñun bi ñu nekk nii mooy bi ma tudd léegi boobu mooy cycle bu ndaw bi moom mooy cycle bu ndaw bi moom mooy mooy fii ci àdduna lañ ne ci ci dee lañ jóge ci ci at dellu si waat ñëwaat ci dee mooy cycle bu ndaw bi voilà léegi mu am bi nga xamante ne moom mooy adda uh, ad-dawratu sughra ad wusta mooy cycle bi nga xamante ne moom dafa mooy mooy cycle moyen bi intermédiaire médiane boobu mooy moom mooy euh, cycle bi nga xamante ne ci alamu zar lañ jóge maanaam ñun ñëpp ñu dellu ñun ñëpp ñëpp ñëpp am na benn jamono ñu nekkoon ci moom Adama alayhi salaam ci digg ginnaaw borom bi subhaanahu wa taala ko maanaam digg ginnaaw gi daal kenn ci kenn ku nekk ci ñun euh, fekk nekkoon ay euh, euh, comme ay particules lañ nekkoon ñun ci ndigal moom Adama alayhi ci Arafat ci Arafat. borom bi subhaanahu wa taala wax ak maam Adama maanaam wax ak ñun. ne ñu alastu bi rabbikum xanaa du man maay seen boroom ñu ne ko ankay qaalu balaa wa rabbina wala qaalu balaa ñu ne ankay mooy mu naan naan balaa loolu à partir de moment boobu ci la cycle boobu tàmbalee après nga gis ñuy def traversée du désert voilà di jaar ci ndigal bàyyi ndigal maam yi ndigal bàyyi ndigal yaay yi ndigal ndigal bàyyi ndigal yaay yi ndigal bàyyi ndigal yaay yi noonu noonu noonu noonu noonu traversée du désert boobu ba pare suñu ruux yi tamit euh, comme dafa jokkoo en fait ruux dafay jokkoo ko le temps ak jëmm nit ki duñ tàqalikoo dëgg-dëgg loolu moom moo tax ñu bari buñ foogee ne dee nit ki day du ruuxam mooy dem en fait du ruuxam mooy tàqalikoo moom déedéet kanam mooy tàqalikoo moom mais pas ruuxam léegi su ko defee euh, ruux bi day nekk di di di di di évoluer parce que ruux amul maanaam tënkuwul ci dara loolu moom moo tax dafa dafay dafay dafay mën di tinkiku di dem borom ci borom bi subhaanahu wa moom foofu moom mooy mooy place maanaam ndax ci borom bi la jóge ci borom bi lay dellu et que nit ki bu génnee euh, euh, euh, ci ci depuis génération boobu depuis période bi ma leen wax nii depuis période boobu ñun ñu ngi suñu am takkoo ak suñu ruux loolu moom moo tax mu am ruux yoo xamante ne Euh, léegi selon nit ñi la am na ñuy fàttaliku période yi jaar am ñuy fàttaliku seen ruux yi ci lan la nekkoon bi évoluer période boobu yëpp am ñoo xamante ne fàttaliku wuñ ci dara te loolu mooy li ëpp ci nit ñi ëpp ci nit ñi mais fàttaliku wuñ ci dara c'est comme si affaire période boobu musul exister <laughs> am na ñoo xam ne sax bi ñu nekkee xale fàtte nañ ko waaw fàtte nañu bi ñu doog a judd seen jour génte lan lan la demee am na ñoo xam ne fàtte nañ ko fàttalikuñ ci dara. wala boog li ci ëpp ci nit ñi fàttalikuñ ci dara maanaam donc. wala wala bi ñu nekkee xale bi amee un an di nàmp yooyu am ñu bari bari bari ci nit ñi fàttalikuñ ci dara voilà traversée du désert boobu euh, maanaam circonstances yi ñu nit ki di imprégné wu ci moment boobu ci alamu zar noonu ak di def traversée du désert boobu moom moo waral. muy gaaw a fàtte noonu moo tax nit day gaaw a fàtte parce que lu tax parce que maam Adama alayhi salaam bi nga xam ne moom la nekkoon ci digg ginnaawam moom dafa fàtte woon loolu la fa yonent bi a alayhi wasallam wax ne nasiya Adama fa nasiya zurriyatu man maanaam maam Adama dafa fàtte moo tax moo tax njabootam gi di fàtte. moo tax njaboot gi di fàtte ñoom tamit mais sinon moo tax ñun ñëpp ñun ñëpp ay ay ay ay échantillon lañ wala ay particules lañ yoo xamante ne partie wu maam moo nekk ci ñun. ñun ñëpp nag ñun ñëpp benn partie lañ ci moom aadama alayhi salaam bu jógee ci moom mais loolu moom mooy ci suñu zahir mais suñu suñu suñu baatin moom mooy mooy mooy ne partie lañ ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ma fil bariyati man lam tastihi karaman min nurihi rabbana yallaahu yallaahu loolu la ak ak naan euh, wa qaddiran bi annahu musalli ci boobu faakatu tulaab la wa qaddiran bi annahu al-musalli iz kulluna min nurihi al-mujalli booy julli ci yonent bi sallallahu moom la Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu doon wax booy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay nattale ne moom ci boppam mooy kii julli lu tax mu ne parce que ñun ñëpp ay waaye lañ ci leeram moom sallallahu alayhi maanaam yow li mën a li am capacité di wax di tudd turu yàlla ci yow li am capacité di julli ci yonent bi sallallahu ci yow mooy leer yonent bi sallallahu alayhi bi nekk ci yow lu muy am doole ci yow ngay am capacité di tudd yàlla di julli ci moom sallallahu alayhi wasallam waaye lu leer googu di néew doole sa capacité ci tenir pour di tudd yàlla di julli ci yonent bi sallallahu capacité boobu di gën di néew loolu mooy baatin bi mais zahir bi moom moom aadama lañ maanaam ñun ñëpp ay feeñuwaay moom aadama lañ moo tax kenn ñun jëmm yi ñu yor maanaam jëmm la boo xamante ne dañ ko copier ci moom aadama alayhi salaam mais suñu baatin leer gi ne ci biir leer la boo xam ne dafa copié woo ci yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, cycle boobu bi ñu ci nekkee traversée du désert boobu donc moo ñu fàtteloo en tout cas pour la majorité d'entre nous moo ñu fàtteloo lu baree bari ci suñu ay jaar-jaar mais am na ñeneen ñeneen ñoo xam ne seen fànn dañuy fàttaliku seen ruux yi ci période boobu ci yi ñu nekkoon ak ci yi ñu ci dañ koy fàttaliku bu baax sax bu baax baax a baax. Euh, soit parce que dafa am voile bu deñ maanaam kiiraay bi taxoon ñu fàtte ko deñ comme ni muy mën a dalee nit nit léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne euh, mës naa ko seetaan ci journal bi benn waay joo xamante ne dafa fàtte mais complètement passé c'est-à-dire que dafa dem am am ay trente xaw ma ñaata en tout cas c'est la trentaine à partir de la trentaine la jékki-jékki rek am benn xaw lu ko dal mais mu genre accident wala yooyu. wala sax dafa xëy suba teel kenn ki ma am na sax comme moom dafa xëy suba teel rek fàtte lépp mais complètement mais lépp la fàtte c'est-à-dire que tey boo boo gisee bu gisee photo danaan il est là euh, il maanaam à la troisième personne lay lay <laughs> conjugué tellement dafa fàtte passé boobu mais nag à partir de jour boobu yi ci des yëpp fàttaliku na ko à partir de jour boobu mu xëyoon te boobu am na 30 ans lu ak lu teg mais à partir de jour boobu ci lay commencé fàttaliku mais. avant muy am 30 ans boolem lu mu dundoon fàtte na mais exactement pro loolu moo ñu dal ah, moo ñu dal pour na maanaam en grande majorité loolu moo ñu dal c'est-à-dire que dañuy traverser du désert boobu noonu bi ñu fay jaar maanaam parce que kii dafa bari quoi péripéties yi dañoo bari fii nit ki di jaar di kii di voilà dugg ci liggéey jaar liggéey fii dem fee et cetera tout te amul lien bu mu mën a maanaam moom établirul lien bi am existé entre moom ak ruuxam te foofu moo tax nit ñi di ko fàtte parce que lien bi nit ki di am ak ruuxam parce que instant bii nii ñun nii kenn ku nekk ci ñun fi mu toll sa ruux sa ruux euh, mi ngi ci ay communication bu permanente ak borom bi per de manière permanente nag du noppi. loolu moom moo tax nit ki am na yenn ubbeeku yoo xam ne su ko amee da gis day mën a jàng lu tolloog ay million yi alxuraan kaamil ay millions yi kaamil ci benn minute wala ci benn seconde parce que dootul làmmiñ bi moo koy jàng mais ruuxam moo koy jàng c'est-à-dire que day commencer conscient ni day daal am benn révélation par rapport ak voilà révélation la par rapport ak ruuxam communication bi mu nekkee en permanence ak boromam subhaanahu wa mais sauf que euh, sauf que ñun en fait problème bi moom mooy loolu moom moo tax euh, en fait parce que nit ki dafa nekk af jëmm ji ah jëmm ji léegi jëmm ji dafa am am ruuxam bu ci ne mais comme ruux bi. moom leer kese la te jëmm ji lëndëm la lëndëm la dans le sens où ci matière yi matière yi lañ ko la la sosoo looloo tax ñu naan lëndëm la tekkiwul ne lëndëm la parce que dafa saleté dafa tilim dafa di déedéet lëndëm la dans le sens où matière la donc maanaam matériel la boo xamante ne dafa kasifa dafa dafa dafa euh, dafa épais dafa am épaisseur boo xamante ne Euh, pour lumière transpercer ko day jafe xam nga tey bu ma defee nii sama loxo lumière bi pour mu transpercer ko jàll day jafe moo tax ngay gis takkandeer di exister donc matière boobu mooy lëndëm bi moo tax nit ki ci bitim nii lëndëm la mais dafa am leer goo xamante ne ruux xam la boobu mu tukkee ci boromam subhaanahu wa ruux boobu moo ko Euh, ruux boobu moo ko maanaam bi mu dajee ak jëmm ji ci la bakkan sosoo maanaam bakkan en bu benn affaire bu ñëw rek euh, maanaam bakkan c'est plutôt benn barrière imaginaire mais boo xamante ne le fait que ruux bi nga xam ne leer la mooy ak ruux ak nuuraani ak al jism bi nga xamante ne moom ak zulmaani la ñoom bi ñu dajee dañoo am créer benn c'est-à-dire que ñoom ñaar mënuñu koo habiter noonu sans mu am loo xamante ne day créer wu seen diggante mooy mooy def lien bi c'est-à-dire que tey comme par exemple mur bi su ma ci bëggee su ma ci bëggee teg maanaam comme mur bi nii lii nii bon dénk la lii wala plâtre ah, dénk la wala plâtre su ma ci bëggee teg weñ. pour mu téye pour mu téye il faut mu am col ah col buy cole seen diggante def def barrière ñoom ñaar loolu tax ruux bi pour mu mën tenir moom ak euh, yaram bi il faut mu am bakkan loolu mooy bakkan bakkan looloo ko indi moo tax seen diggante euh, après mu am xol bi euh, comme xol bi moom ci la foofu la bakkan bi am siège parce que moo nekk ci digg bi xol bi léegi euh, pour ruux bi il faut mu libéré wu c'est-à-dire kon bu boobaa il faut que xol bi sell su xol bi sellee mooy bakkan bi day sell looloo tax euh, même bu fekkente ne xol ak bakkan ak ruux ak sir ah ak sirru sir yii yëpp duñu benn moom duñu benn mais que ñuy gis ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu di wax ne même mbir mi la et xaal xaal bi nit ki di mel moom lañ koy tuddee bakkan wala ñu tuddee ko xol wala ñu tuddee ko ruux wala ñu tuddee ko sirr aq aql aql wala ñu tuddee ko sirr ah, parce que loolu tax yentim saa si ñu naan ko al aqlul awwal l'intellect premier moo tax ñu ko koy wax sala sala parce que lépp de manière intellect maanaam mooy mooy mooy principe bu njëkk bi mooy moom mooy existence bu am bi nga xamante ne ci la lépp génne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc ruux bi nga xamante ne moo nekk ci doomu aadama euh, moom li tax ba sa xol du comprendre du comprendre ne mi ngi nekk en communication de manière perpétuelle ak borom bi subhaanahu wa taala mooy lan mooy bakkan bi bis bu fi bakkan bi barrière boobu bu tojee complètement su tojee rek jeex na nga gis ruux bi day libéré yow nga commencé conscient di comprendre ah d'accord ndeketee ruux bi depuis depuis la prééternité ñu ngi en communication perpétuelle ak boromam subhaanahu wa taala et ceci noonu lay continuer de jusqu'à l'éternité nga commencer comprendre lool ba pare di comprendre discours bi c'est-à-dire lan la ko yàllay wax ak moom lu muy wax yàlla mais loolu pour mu mën a nekk il faut que bakkan bi toj mais de manière complète mais c'est ça qui n'est pas donné lu tax lu tax ce lu tax lu tax lu tax yombut lu tax yombul mooy ne bakkan bi ni mu formé woo la ci biir euh, yaramu nit ki ak ruuxam maanaam ni mu ci formé woo la daf cee formé woo de telle sorte que pour nga dissocier ko ak nit ki dafa jafe loolu moom moo tax comme tey boo yoroon benn euh, gis nga xaal xaal ndox mi ci xaal bi boo ko bëggee dissocier ak xaal bi pour nga dissocier ko complètement maanaam nga bës ko nag ko pressé ko nag nag nag nag nag nag ba nga xamante ne ndox mi day génn complètement nga gis beneen partie maanaam rek xott yi nen yi maanaam gis nga ni mu jafewee noonu la bakkan jafewee nga tàqale ko am nit ki maanaam nit ki mu dem ba noot bakkanam complètement ba ba ba ba ba génne ci jëmmi boppam tàqaleeg moom noonu la jafewee wala orange comme ni buti bu bu orange bu ñu xolli nga nag ko nii nag ko nag ko nag ko ba ndox mi yëpp génn nga xam te deseetul dara ci ndox ni mu naqaree def lool moo tax bakkan naqaree tàqaleen ak nit bëri na ñu bëri bëri bëri yaakaar nañ ne noot nañ seen bakkan fekk xaajuñu mais départ guñ sax <laughs> départ sax lan moo tax mais c'est parce que c'est parce que dafa nekk ci nit ki dafa dafa waa dafa imprégné wu ak nit ki dafa imprégné wu ak nit ki loolu moom moo tax bakkan boobu il faut que pour pour nga noot ko ñaari mbir rek koy noot ñaar kese amul amul ñetteel même yi ñuy wax ni masalan xiif gu metti yi tout ça loolu da ko da koy da doole en fait mais du ko du ko rey du rey bakkan bi ko du ko gaañ xiif gu metti bi du du du du mais da koy néewal doole ku nekk da koy xam ci ñun xam nga koor boo wooree boo wooree ci mu tàng ba ngoon jot maanaam xiif boo ngay àndal ak yooyu sa xel dina dem ci yeneen yu bokk am na yu bari yu sa xel lu dem am na yu baree bari caaxaan yu bari yoo daan nekkee yoo xamante ne doo topp talat ndax xiif gee metti xiif gi bu taree noonu lay def bakkan da koy da koy néewal doole mais da ngay gis ne reyu ko li lay wan ne reyu ko mooy boo lekkaatee ba suur rek commencé yëgaat ne ah saa yi saa yi ndekete mi ngi ci woon dafa néewoon doole rek bi moom koy ba suur naan ba rek ba pare lekk lekk sa xel dal rek léegi nga gis sa plaisir yi nga daan am ak sa désir yi nga daan am dañuy revenir dañuy dellu si waat ndax lan ngir na bakkan bi mu ngi fi moo tax xiif gi da koy yar day yar bakkan da koy yar quoi et da koy euh, da koy remettre ci raay mais du ko du ko du ko mais du ko du ko du ko pressé du ko génne ci nit ki du ko génne ci nit ki bakkan ñaari mbir ñoo koy génne ci nit ki ñaar kese mooy mbëggeel gu tar wala xii wala walla wala ragal gu tar ragal gu gu gu gu gu guy génn nit sagom tiitaange guy génn nit sagom wala wala mbëggeel bu tar waaw soo bëggee yàlla ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ba bëgg gi tar wir sax dëgg foofu moom bakkan du mën résister parce que leeru mbëggeel googu moo koy moo koy moo koy mooy tarir moo mooy ñecc partie bu bakkan bi ci nit ki ba mu dem loolu moo tax ki bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu yeggee ci mbëggeel bu tar boobu muy indi mu nekk nit koo xamante ne ak lu intérêt yi rii rii ak lu ay bëgg-bëgg maanaam lu mbir yi rii rii affaire yi enjeu yi lu mu mag mag mag moom du xool lu dul li yàlla bëgg parce que bëgg bëgg gi mu bëgg yàlla moo ko moo ko jaral loolu maanaam bëgg gi mu bëgg yàlla ëppanti na ak leneen muy teg leneen ci kanamam lu dul yàlla bëgg bi mu bëgg yente bi sallallahu alayhi wasallam ëppanti na ak euh, muy bëgg leneen ci kanamam voilà jeex waaw te loolu exemple bu bu flagrant bu bare bare bare laaj na alaaji ñu jël exemple ndaw su xale waa ñu bëgg benn xale bu jigéen da gis par exemple bu doon par exemple dafa nay nanguwul dépenser da gis mu sawar ci di joxe te pourtant avant kenn mënu ko woon génneloo xaalisam mais day sawar léegi di joxe di dépenser sans compter te du bàyyi xel mi mi ngi joxe pour moom garawul ko ja jar na ko principe am yu rëy yi mu daan am yépp da koy bàyyi. ay naqari deret ay maanaam li nga xamante ne ku ko daan wax mujj xeex kii toj dëkk bi ndaw si bu ko waxee rek dina la ah waaw garaaw loolu de dara yaa ko sañ <laughs> ah waaw am awma temps moom dootul bokkati ci langage ci kanamu ndaw si awma temps luñ ko kii rek danaan danaan waaw moom léeg-léeg sax dangay gis comme exemple bi ñu joxe woon dégg nga waaj bu toogee ba ay xaaja guddi deux heures trois heures du matin téléphone bi sonné naan soo mi kan moom mooy woo heure bi soo mais bu xoolee rek gis ne ndaw si la rek nga gis ci saa si mu seddal waaw daal di waaw <laughs> daal di wuyu ba noppi du ci yam ndaw si bu ne ko wax man de dama nekkoon dama ñëwoon fii quoi xaw càng quoi kii ma bëggoon ko jël si rek ko mais maanaam fi mu toll loolu da ciy sawar léegi léegi maa ngi ñëw xola boo moytu sax bu solmoo wala bu solmoog yooyu di kii yoog yooyu ci c'est parfumé wu c'est pour rek après lu neex ndaw si <laughs> pour gën a présentable si kanamu ndaw si daal maanaam ci saa si lay dawal oto bi boo wóor sax day griller feu day griller feu yëpp da ko koy jaral. mu ñëw <laughs> yegg yóbbu ko ba pare boole kook di di di wu ci mbiram mbaa sonnoo mbaa kiiwu et cetera mbaa yàgguma bi wala boog mbaa yéexumaa yegg si te kat ba téléphone bay doog a na mu mere woon ak maanaam mbégte gi muy àndal jàpp ni c'est le plus beau de ce jour c'est le plus beau jour de sa vie parce que ndaw si fi toll woo na ko heure bi dem na maanaam euh, occasion la pour wan ko ne ko vraiment euh, fi ma toog fi ma toll ak yeneen ak yeneen day pare pour mën a affronter àdduna bi yépp xeex ak ñoom parce que ndaw si waaw képp ku bëgg a dox digganteem ak ndaw si yow lay bàyyi mais ndaw si moom du ko bàyyi maanaam kooku dëgg-dëgg lu ndaw si bëgg ci moom da koy am loolu nag dëgg-dëgg boo demee nag ba mel noonu sa diggante yow ak yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi loolu mooy dëgg-dëgg bëgg nga ko feeg foofu nag bul wax ne bëgg naa yàlla wala bi de sallallahu alayhi wasallam ko wax parce que yëggaguloo ci dëgg-dëgg bëgg ci xam nga lan nga war a def mooy ñaan yàlla may la nga bëgg ko mais bul wax ne man bëgg naa yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi bu ko wax parce que yent bi sallallahu alayhi boo ko bëggee moom moo lépp mais lim la koy gënalee mooy de manière absolue de manière absolue c'est-à-dire que amul lu ñu naan lii moo tax ma gën koo bëgg wala boog xanaa bu ñu yegsee ci lii moom xanaa lii dootu ci bokkati wala yooyu ay lii exception la nañ bàyyi déedéet maanaam moom ngay mettre ci kaw lépp loo ci góobe nag gar maanaam yow dootoo xoolati conséquences yi après yan conséquences lay am non dootoo ko xoolati loolu tax mbëggeel bu tar boobu moom mooy rey bakkan moom moom da koy éliminer moom da koy éliminer parce que dootoo nekkati ci loo xam ne sa bakkan moo koy waral ci li ngay nekk yëpp mooy yàlla bëgg li yent bëgg sallallahu alayhi jeex na ba pare sa xol du dal du sedd lu dul ci li neex yàlla ak li neex yàlla bi sallallahu alayhi comme waa ji ma leen wax sànq rek li nga xamante ne moo koy muy fiixal xol bi dëgg dëgg mooy mu gis ne mi ngi def li neex ndaw si et que lii muy def moom ndaw si kontaan na ci lool kooku moom loolu rek sedd xolam. Hmm? loolu mooy bëgg gu tar gi ni muy rey bakkan beneen bi ci des mooy tiitaange gu buy génnee nit ci sagom voilà moo tax nga gis nit ki nga xam ne dafa nekk situation boo xam ne dafa tiit jaaxle maanaam période boobu moom toute cette période là bi nga xam ne nekk na ci problème boobu nekk ci tiitaange jaaxle période boobu moom dangay gis am na yu bare bare du ko tal bu doon moo fi dàq baale dootoo ko gisati mu baale parce que période boobu dootul talati dara xelam du mën a nekk ci dara lool nag beneen problème la tamit ci ci ci yi ci yoonu yàlla maanaam bu dee tiitaange googu moo lay dal loola tax yoonu mbëggeel gi ëpp doole parce que yoonu tiitaange gi soo ko jëlee. Euh, c'est-à-dire yow da ngay préoccupé wu ci tiitaange gi de telle sorte que yu bëree bëri dootu ko def comme ku tiit rek ku tiit ku tiit yu bëri dootu ko mën a ci to lekk rek du ko mën a ci nga gis day toog day di di kii parce que day jaaxle day tiit voilà day perte appétit complètement commencer perte li maanaam kon euh, day perte perte contrôle boppam. lool nag moo ko wutale ki bëgg dëgg-dëgg ki bëgg dëgg-dëgg day continuer di am contrôle bi alors que ki tiit tiit bu metti bi day perdre contrôle bi tiit googu nag tiit tiit yàlla la wax maanaam ragal mbiru yàlla ak ay njuyam ah, ragal te xam ne ku tar ji mbugal la ku tar ji mbugal la moo tax ñaar yooyu ñooy rey bakkan bi ñooñu nag suñ ko reyee kon libéré dañuy dañuy libéré loolu mooy fatxul akbar fatxul akbar loolu rek la après nit ki dootul amati en fait ak akbar moo tax du benn affaire buy xew nii nga gis benn événement bu particulier bu xew buy ci loolu loolu en fait loolu compréhension wu ñi ñi ko xamul la parce que ñi xamul Fathul Akbar dañuy am compréhension bi ñu ciy am mooy dañ jàpp ne dafa am benn événement bu spécifique buy am nga gis ruux bi mel ni kuy tàqalikoog yaram bi nangam nangam xeet yooyu mën na am événement mën na nekk événement ak ci solo nitu yàlla yi ku dund loolu ku mel Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu par exemple moom ñu doon dundu noonu xamante ne day dem ba ci yoon bi te subhaanallah xam nga léegi wax ne bakkan xam nga xam ngeen fu mu ko amee ci yoonu da doon dem Babou Fatouh ci wetu Babou Fatouh la nekkoon genre resto du cœur la quoi naan resto du cœur voilà genre resto du cœur la euh, maanaam foo xam ne dañ fay séddale ay ñam pour ñu amul dara ko dafa ñëw soxna si ne man amu fii kër gi dara amu fi demal fële nga genre boobu pour nga nga jël fa. nga wut fa diwlin ak yooyu quoi pour ñu mën a am lu ñu lekk léegi ci yoon bi nag ci la ci la événement boobu ci la événement boobu amee ci moom ci la dundee événement bu spectaculaire boobu muy doon nettali xam dafa jékki-jékki même foogoon ne day dee moom foogoon ne li muy dund nii moo tudd parce que euh, dafa jékki-jékki mel ni dënn bi day ubbeeku maanaam mu gis ruux bu mel ne adduna bi. day commencé tuuti moom muy ngand di ngand ngand ngand ba tiim àdduna bi lépp àdduna bi nekk lu tuutee tuuti mu wër ko mais mu ànd ak xaal bu méttee méttee méttee mais ni dënn bi day xat après mu daanu perte conscience après bi mu yeewoo bi mu paree après ci la dem jël ci quoi dem resto du cœur jël yi muy jël après mu dellu si ci yoon bi la affaire bi daalaat ko mais après affaire yi da ko doon dal ci ay moment yu espacé même yu yu kii yu yu yu gàtt après lu ñuy gën di dem muy gën di espacé ba affaire bi dalatu ko mais loolu par exemple loolu événement la bu mu dund boo xamante ne ñëpp duñ ko dundee noonu ñëpp nuroowuñ mais daal en gros principe bi lool la mooy que nit ki. bakkanam libéré wu kon euh, bu bakkan bi libéré wu ruux bi day exprimer wu maanaam day day comprendre expression ruux bi lool moom moo tax ci ci loolu ci lay jëlee xam-xam yi muy am parce que après ruux bi day def euh, day explorer yaram bi en fait suuf soosu ñuy wax naan ruux bi daf koy explorer hmm? naan. li borom bi wax naan na ardi wasi'a fa iya fa iyaaya fa'buduni inna ardi wasi'a sama suuf si dafa yaatu fa iyaaya fa'buduni man kese kese kese kese jaamu leen ma en fait wax jooju bon am na maanaa bu zahir bi mooy bi ñu xam mais maanaa bi nga xamante ne mooy maanaa bu xóot bi maanaam làqatu ci ginnaaw maanaa boobu mooy suuf si moom mooy àdduna bi yëpp mais moom mooy moom ci boppam moom nit parce que àdduna bi yëpp borom bi subhaanahu daf ko jël tënku ko def ko ci biir nit maanaam nit ki moo tax nit ki moom mooy àdduna bu mag bi et que àdduna bu bii nii ñuy gis moom àdduna bu ndaw la àdduna bu ndaw la par rapport ak nit ki mais sauf que ci jëmm nit ki nit ki moo tuuti moo gën a tuuti évidence am maanaam suñu jëmm yi moo gën a tuuti àdduna bi nii mais suñu réalité maanaam mooy suñu ruux moom moo gën a yaatu àdduna bi moo tax ñu naan àdduna bi def àdduna bu ndaw la et nit ki mooy àdduna bu mag mooy al-aalamul akbar comme li Seydina Ali wax ci wayam boobu radiyallahu wa taz'amu annaka jurmun saghirun wa fika tawal akbar yow da foog ne ab jëmm bu ndaw la nga waaye alors que ci sa biir ci lañu tënk àdduna bu mag bi moom la al imaam ibnu Ataa'illah rahimahullah radiyallahu anhu ci xikmam yi mu naan na innama wasi'aka wasi'aka al-kawnu min haythu jismaniyatak wa lam yas'aka min haythu ruhaniyatak adduna bi boo gisee ne daf laa gën a yaatu mooy bu ñu xoolee sa jëmm ji sa yaram mais bu ñu xoolee ci sa côté ruux ah adduna bi yaatuwul ba toll na yow maanaam univers bi yëpp yëpp yëpp yëpp lu ndaw la ci yow ci sa biir yow Ah, ruux bi su libéré woo day daal di tra traversé univers bi yëpp univers bi yëpp lay wër foofu dina jàng day découvrir soixante-dix mille xeeti xam-xam <coughs> yoo xamante ne bu demee da koy gis soixante-dix mille xeeti xam-xam yu muy yu muy yu voilà mu ngi saisir après su paree day retourner wu waat ci yow mais comme yow yowee àdduna bu mag bi moo tax yow yaay suuf suufu yàlla boobu muy wax naan sama suuf dafa yaatu parce que suuf su yaatu soosu mooy suufu turam yi ak meloom yi te turam yi ak meloom yépp mu ngi ko tënk ci jëmm doomu aadama bi parce que bu ñu fàttee loolu moom mooy sensu wa allama aadamal asma kullaha yàlla dafa xamal maam aadama tur yépp ah euh, yëpp tur yëpp maanaam lii ventilateur la tudd lii sac la tudd lii mur la tudd lii tableau la tudd et yii yëpp turu yàlla yi ciy génnee tam moom aadama da ko xam parce que turu yàlla yi ñooy xaqiqa mbir yi mais loolu yëpp yëpp yëpp bi mu ko dëxëñee ci moom aadama euh, suuf soosu mooy ñun parce que maam Adama alayhi salaam suuf soosu ñu ko bindee suuf soosu ci la ruux yi di exprimer wu te suuf soosu ci la euh, moo existe moom maanaam mooy mooy mooy suufas tajalli borom subhaanahu borom suy feeñoo mbir yi et que su dul woon suuf soosu tajalliyaat yooyu duñ mën a feeñ ci àdduna bi duñ mën duñ mën a nit ñi duñ ko mën a gis maanaam mooy yàlla relation bi mu am ak mbindeef yi di de di leen feeñu di wane ay turam ak ay meloom à travers lu ne c'est parce que suuf soosu moo existé mooy suufas doom moom maam aadama boobu asosam bi ñu ko bindee moo tax li ci des ci suuf soosu nga xam te ne moom lañ ko mooñe woon moom la yàlla yaatal moom moo nekk ardu simsima ci jabalu xaaf mooy suuf si nga xamante ne mooy suuf tajal yi voilà <laughs> voilà boobu suuf la te du jeex na dafa yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo moo tax borom bi ne inna ardi wasi'a sama suuf si dafa yaatu lu yaatoo yaatoo yaatu la et que suuf soosu dafay nekk ci ñun partie suuf soosu moo ngi mu ngi ci ñun kenn ku nekk ci ñun parce que kenn ku ci nekk ci ñun partie moom Adama boobu alayhi salaam ngi ci yow sauf que à l'état naturel là bi mu nekkee nii ci ñun suñu yaram fii nit ki ba li ma la wax léegi maanaam libérer ruuxam de telle sorte que day daal di mën a explorer yaramam dans sa réalité maanaam ni mu nekkee dëgg-dëgg fekk loolu amul. nit ki du mën explorer suuf soosu du purifier wu du du sell du laab dëgg dëgg na war a laal ce qui fait que du mën libéré wu du mën voilà du mën euh, loolu moo tax ñu ne suuf suufas ku ne maanaam moo tax aarif billah bu ne aarif billah bu nekk suuf siñ ko bindee ah moom mooy voilà mooy mooy maanaam mooy propre maanaam moom lay découvrir maanaam moom mooy moo tax nit ki mënu loola tax kenn ku ci nekk tamit exceptionnel kenn ku ci nekk unique kenn ku ci nekk am am ma am ay kii identité génétique bu bu bu boppam bu boppam signature génétique bu boppam kenn ku ci nekk ci ñun daf ko am. parce que lu tax parce que kenn ku ci nekk partie wu suuf si ñu la bindee boobu benn la du du du keneen et booy xam manifestation borom bi subhaanahu wa ta'aala tajalliyaat yi ci partie wu suuf soof loolu moom moo tax ñaari aarif billah mën nañoo benn affaire te tajalliyaat yi ci am du nekk benn moo tax yàlla musul def lii ci benn mbir ci ñaar ñu wute ba pare bu defee lii ci benn mbir doot ko defati ndax inna ardi wasi'a sama suuf si dafa yaatu ardu tajalli boobu mooy suuf soosu loolu moo tax euh, montagne boobu ñu koy wax jabalul awliya montagne wàllu waaw montagne wàllu ah waaw ah waa xaaf nga xamante ne ah, en même dafa nekk ci suuf extrémité suuf si ba pare nekk ci kaw ci kaw a kaw voilà maanaam en même temps noonu la nekkee ci suuf ci ron suuf si yëpp noonu la nekkee tamit ci kaw féete kaw lépp et foofu foofu beneen univers la beneen beneen univers la léegi euh, ruuxu nit ki su demee ba mën libéré ci loolu ba mën comprendre waxtaan bi muy wax ak borom subhaanahu wa ta'aala day gis ne ndekete yàlla mi ngi wax ak moom jubal moo tax àdduna boobu moom la borom subhaanahu wa ta'aala tudd ci alxuraan tuddee ko al axfa naan. wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa allahu xool lim ci teg allahu laa ilaha illa hu lahul asmaul husna ba pare saar bi borom bi tànn pour def ko fa sourate Taha spécificité dafa dafa spécifique lu tax mu def ko c'est parce que secret seul ñi xam secret wu Taha ñoom ñoo mën xam réalité boobu ñoom ñoo ko mën a xam ñoom ñoo mën xam réalité boobu parce que ñoom dañuy pénétrer maanaam dañuy euh, dañuy pénétrer secret yàlla bi nga xam ne euh, kenn mënu koo kenn mënu ko violer secret inviolable la ba pare secret boobu ci biiram noyau bi moo am maanaam boo boo bu la yàlla ubbilee buntu secret boobu ba nga dugg ci waaw léegi c'est inviolable normal mais yàlla da koy ubbil ñeneen ba ñu dugg ci foofu la am lu ñuy wax euh, benn beneen xaybu kumpa mystère boo xam ne impénétrable la tamit te loolu mooy jëmmi secret wu Taha sël ñii moo te te mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yent bi de loolu moom moo tax bu nit ñi dee wuti ku nekk wala lu ne ci àdduna wuti ji maqaama bu ne bul def ko ñoom muusal nga dem wuti ji yent bi sallallahu alayhi soo ko amee c'est bon c'est fini nit ñi dañu leen di reyante ku ne ni maqaama sàngam laa bëgg ñii ne maqaama sàngam ñii ne man dama bëgg nekk ci kii yooyu parce que gars yi ah dégg naa kawak gi wax ci nuxaba yi li nga wax ci ñoom dafay yéeme man vraiment buggoon naa mel comme ñoom déedéet bul def loolu wala daal yi ndax ñoom ñoo gën a garaaw encore walla eh, ñett déedéet bul def loolu yow ku xutbu xawsu xutbu zaman bul sax bëgg bu nit ñi dee wuti maqaama bu nekk bul seet maqaama boobu bul ko soxla sax ci sa xel nekk sax parce que lu tuuti la lu infime la lu doyadi la maqaama yooyu yëpp lu lu doyadi la par rapport ak dëgg dëgg dëgg mbir mi lu dëgg mbir mi mooy lan mooy amal yenn bi sallallahu soo ko amee vraiment voilà am nga lépp am nga lépp parce que moom mooy moom mooy lépp sallallahu alayhi wasallam moom mooy lépp moo tax bi mu ne kon bu fekkente ne da ngay wax dangay biiral sa kàddu na nga xam ne yàlla moom xam na assir parce que jahra mooy bu may bu may biiral maanaam su may wax dara ma daan koy wax ci kaw comme ni may waxee nii ñëpp dégg ko waaye am na beneen àdduna bu borom bi subhaanahu wa ta'ala bind ci man te moom la bind ci ñun ñëpp kon ku nekk ci ñun boo xamante ne àdduna bu yaatu yaatu la tamit te ñun ñëpp àdduna boobu ñu ngi ko dëxëñ suñu biir ànd ak suñu yaram yi ni muy tuuti tuuti àdduna boobu dafa infini te mooy alam mooy alamu sir mooy la monde des secrets ah tey lépp lu ma bëgg nëbb képp ku ne ci àdduna boobu laay dugal information boobu bu ma ko fa xësi ba dugal rek jeex na te du fees mukk nag ba mu des xanaa ñi nga xam ne seen problème mooy mën a tëj seen àdduna boobu xanaa ñooñu nga xam ne mu mënuñoo téye benn secret waaye su fekkente ne mais benn àdduna bu yéeme la boo xam ne man information la boo xam ne man maa ci am accès mais même malaaka yi duñ ci am accès parce que c'est un monde boo xamante ne secret la bu bu bugguma kenn xam ko mais kenn du ko xam. même malaaka yi mënuñu pénétrer secret boobu parce que adduna la boo xam ne yàlla daf ko tëjal ñëpp mais man rek la ko ubbil kenn ku nekk ci ñun am na adduna bu mel noonu mais ba pare li ci yéeme mooy du fees du fees xam nga euh, ci semaine bi ak bon semaine bi passée ak semaine bi ñu ngi wax ci affaire meurtre kii petit Grégory depuis 32 ans maanaam mm-hmm. ñun depuis waaw. voilà <laughs> am na ci ñu juddoogutoon sax ñu bari mais bu ñu xoolee lool maanaam ñoom dañuy wax ne famille bi gars yi famille bi yépp wala lu ci ëpp ci ñoom xam nañu sëkk xam nañu kan moo def affaire bi xam nañu ñan la sauf que secret la bu ñu téye gis nga pendant 32 ans ñu koy téye gars yi jàpp nañ ciy dugal ci kaso dugal ciy def lépp mais gars yi téye nañ secret kenn kenn yoolewul adduna bi yëpp bu ñu mobiliser woon pour génne secret boobu dañu am problème parce que secret noonu la mel adduna yàlla yàlla noonu la bindee nit. te heureusement parce que su fekkoon ne mboole parce que nit ki mi naan néegu biir <laughs> su doon nit ki yi muy nëbb yëpp bëggul nit ñi xam ko su doon ne nit ñi dañ koy gis kon presque kenn du nuyu kenn bu nit ñi romba nii la ñuy rombantee naan kii ndekete lii moo koy foog yëpp ndekete kii kii ndekete jarul sax nuyu jarul sax xool waa ji ndekete kii kii kii moo nangam ah <laughs> c'est kii il m'a déçu mais heureusement que adduna la boo xam ne borom daf ko tënk te du du du du ko tinki maanaam pour rien au monde yàlla yàlla dafa dafa dafa suturaam dafa yaatu. pour rien au monde bu jël monde boobu secret xanaa yow nga génne ko xanaa yow nga ubbi monde boobu ci ñeneen ñi mais soo ko ubbiwul pour rien au monde yàlla du ko génne joxe ko voilà loolu moom moo tax même da ngay gis borom bopp yu rëy yi maanaam bu naan diw daa am bopp même ñoom boo leen dee nëbb dara seetlu leen mën nañ ñi ngay di di di gis ñi ngay di dégg yëpp ñu naan man dafa am lu ma doon nëbbu diw wala lu may nëbb soxna si wala lu may nëbb kii nangam mais moom dafay dafay dafay wax ne man daal yow am na loo may nëbb mais xaw ma lan la maanaam même ñoom dinañ xam ne rek am na looy nëbb mais xamuñu exactement lan la duñ xam duñ xam exactement exactitude du secret bi parce que àdduna la boo xam ne borom subhanahu wa ta'ala daf koo kenn ku nekk ci ñun. ba pare tëjal tëj ko wëllit mboolem ñeneen ñi ci ba ci malaaka yi mënuñu percer mystère boobu à moins que nga génne ko mais mu ne inna ya'lamu sirra mu ne mais wa fa am na beneen monde bu gën a xóot monde secret boobu parce que yow adduna boobu nga xam ne moom mooy alamu sirr mooy monde secret bi mu ngi ci yow mais euh, soo ci bëggee am accès facilement nga am ci accès kooku moom ñun ñëpp xam nañ facilement mu am ci accès mais beneen bi bi gën a làqu boobu boobu lañ doon am accès parce que foofu la roox bi ne di waxtaan ak borom bi subhaanahu wa ta'aala donc il faut nga mën a am accès ci ci ci information wu ruux boobu te loolu mënut am lu dul ne bakkan bi mooy toj barrière bu ngand la moom tamit beneen monde la beneen monde la mais que en fait moo tax ñuy wax xeex bakkan am jihaadu nafsi wala yooyu même bu fekkente ne terme boobu ci xadiis yi euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dese nañ ko wéral ci ne yonent saa sallallahu alayhi wasallam waxoon na expression boobu ne jugee nañ ci jihaad bu mag bi ñu ngi dem ci jihaad bu mag bi jugee nañ ci jihaad bu ndaw bi ñu ngi dem ci jihaad bu mag bi te mooy jihaadu nafs xeex ak bakkan bi maanaam ñi yëngatu ci xadis ñoom xadis boobu dëgëraluñ ko ñoom jàpp ñu ne dëgëral mais sens bi maanaam xeex bi du xeex boo xamante ne danga koy dóor di ko sonal comme li shérif bi di wax radiyallahu anhu mu ne bakkan mooy koo xamante ne soo naxantee ak moom mooy kii gën a wàcc mooy ci kii gën a euh, assouplir maanaam pour nga mën ko noot boo naxantee ak moom léegi nga dominer ko nga donte ko voilà mais soo nee da ngay da koy affronter mooy noon bi gën a tar ci noon yi voilà maanaam euh, loolu tax xeex ak bakkan melul comme ñu bari niñ ko yaakaar euh, moo tax ci bind téeram boobu al imam ibn Ata'illah radiyallahu anhu bind téere bi tudd al al al al tanwiir fi isqaat al tadbiir al tanwiir fi isqaat al tadbiir moom lañ traduire en français de l'abandon de la volonté propre euh, te livre bu yéeme la bu bu bu doy waar téere la boo xam ne bu doy daan naa gis sanaa di ko jaay xaw ba xam ba léegi am nañ ko 7 euros la doon jar mais bu doy waar bu mat a en français dañ ko traduire mu tuddee noonu de l'abandon de la volonté propre ak tanwiir fi isqatu tadbir la mooy di lii leeral ci bàyyi bi nit ki war a bàyyi di soppandiku mais après ñoom ki ko bind ki ko traduire en français noonu la ko traduire de l'abandon de la volonté propre mais vrai titre bi moom mooy loolu mooy leeral gi ñuy leeral mbir yi pour nit ki comprendre ne dafa war a bàyyi dafa war a rotal soppandiku gi muy soppandiku gis nga. Euh, nee na li tax mu bind ko mooy dafa gis benn waay kenn ci gnostique yi ci gnostique yi mooy euh, wala ascètes yi ki di ascète ku dëddu àdduna yi dal di jël benn euh, kaasum ndox mu gis ne kaas bi dafa sedd mu teg ko ci ker gi dafa dafa dafa xaw a tàng mu teg ko ci ker gi pour mu sedd ker pour ndox mi sedd tuuti mu doog ko naan bi ndox mi sedd après nag mu fàtte ko ker gi wëlbati bi ker gi wëlbati ndox mi ne ca naaj wa nag faf tàng mu ñëw jël ko au lieu mu dem seralaat ko mu ne day xeex ak bakkanam day naan ndox mu tàng nii ndax day xeex ak bakkanam xam nga day daf ñuy dal ñu bari mm. ñu foog ne pour xeex ak sa bakkan doo jaar ci ker gi ci naaj wi ngay jaar wala pour xeexal sa bakkan doo jël ascenseur bi escalier yi ngay jël. voilà wala pour xeexal sa bakkan alors que déedéet yàlla yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla lu yomb la bëgg ci yéen. Hmm. bëggul ci yéen lu jafe. Hmm. moo tax euh, euh, moo tax euh, sayyidat Aisha wax radiyallahu anha hadith bu nekk sahih imam muslim mu ne maxtiira lin nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna shay'ayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma fa idha kaana isman fa huwa ab'adu minhu maanaam mu ne yenent bi sallallahu du ñu ko tànnloo mukk diggante ñaari mbir lu dul bi gën a yomb ci ñaar yi lay tànn bi gën a yomb lay tànn oto ngi nii charrette ngi oto bi lay jël hélicoptère ngi nii oto ngi hélicoptère lay jël waaye escalier ngi nii ascenseur a ngi nii ascenseur lay jël kere ngi nii naajo ngi ker lay jël ndox mu sedd ngi nii ndox mu tàng ngi nii ndox mu tàng sedd bi lay jël moo tax même ndawal sax fi gën a nooy la gënoon a bëgg ci ndawal sallallahu alayhi wasallam mu ne ba mu des ne liñ koy tànn loo loolu bàkkaar daf ca am parce que bu ca bàkkaar amee nag yi ki gën a sori mbir moom voilà loolu mooy te loolu c'est important parce que euh, moo tax al imam Naataay la radiyallahu anhu ne bi ma gisee waa ji doxale noonu ci laa ko bind ci laa bind sama téere bi te comprendre ni ma ki xam ne kii comprendrewul dëddu àdduna mooy lan comprendrewul lan mooy bàyyi soppandi soppandiku mooy comme li ñu tuddee mooy la volonté de de de de de de faire d'administrer administrateur wala euh, d'action la volonté voilà mooy voilà mooy euh, jël euh, kii kii di action kii nu mu tudd hmm? mooy mooy di jóg pour def pour pour ne. damay damay administrer mbir yi damay gérer nekk dans la gérance et cetera loolu mooy soppandiku dans l'administration voilà léegi mu ne ba ma gisee loolu ci laa xam ne waa ji comprendrewul affaire bi te ñu bëree bëree bëree bëri bëri ci ñi di dañu dëddu àdduna foofu problème boobu lañ am même problème bi lañ am jëmmi problème boobu lañ am ñoom dañoo foog ne foog muy metti maanaam xiif xiif méttee métti ah doo dootuñu nelawati bu ñuy lekk sax bu xawee saf bu xawee neex tuuti ñu ne nañ bàyyi parce que baaxul ci bakkan ak yooyu yooyu ay ay ay mal compréhension la en fait loolu du compréhension bu baax maintenant su xaraamee moom ah non amul c'est amul amul amul maa il faut être intraitable là-dessus bu mbir mi xaraamee rek amatul. amatul luñ ci xool ak luñ ci dul xool mais feek mi ngi dagan feek mi ngi dagan xéewalu yàlla yi ñu ngi fi parce que te yàlla daf ko fay teg pour nit ñi jariñoo nga jëfandikoo ko te dafa ne xam dafa ni waa ji li tax comprendrewul mooy dani moom gisul ne su jëlee ndox mu tàng mi mu naan ko sant yàlla gi muy sant yàlla mooy gën a ñàkk dëggu que bu ndox mu sedd bi naan ko maanaam bu jëlee ndox mu sedd bi naan ko ni muy sante yàlla mooy gën a sincère mooy gën a dëggu que bu jëlee ndox mu tàng bi naan ko looloo tax waa ji lool loolu la comprendre te loolu moo am solo nan maanaam sa xol nan lay ajoo ci yàlla loolu moo am solo après ci lay indee misaalu yent yàlla Muusa alayhi salaam bi mu yegsee Madyana dafa dem ci ker gi dafa dem ci kër gi toog te pourtant foofu amoon na naaj mënoon na dem toog ci naaj bi mais dafa comprendre ne sant yàlla gi muy sant yàlla yëg gi muy yëg ne mi ngi ci xéewalu yàlla vraiment mu ngi gën a màggee que su nekkee ci kër gi que bu toogoon ci naaj bi waaye fi mu toll xam ngeen fii mu toll su ma amoon ay ay milliards ci laay gën a yëgee ni dëgg dëgg maa ngi ci xéewal que ni ma nekkee nii maanaam fii du dugal ci mbeewte wala ci mooy yàlla mais su ma dugalul foofu rek garawul amul problème looloo tax nga gis am na ku ci Cheikh Abdou baax doon nettali radiyallahu anhu waa ji dafa ñëw ñaari histoire la ñaar ñaari xissa kenn ki dafa ñëw am euh, d'ailleurs Cheikh Omar radiyallahu anhu mi ngi koy nettali tamit di ko toxal ci Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu nee na waa ji dafa am euh, dafa dem seeti ji maanaam ñoom ñaari frère lañ wala bokk ñaar ñu xamante daal ci diini ci ci ñaari wàllu yu lañ na après mu gis kenn ki moom bi muy ñëw dafa war gaynde maanaam dafa ñëwoon day seet si waa ji force gaynde la war ba pare li muy dàqee gaynde bi mooy jaan am jaan la yor ñëw ñëw ci waa ji biñ ju gisee mu daal di teg kii ànd ak gàngooram nag ay taalibe ko ñu dem ñu yeew gaynde gi teg jaar bi kii nangam ñëw fekk si beneen wàllu bi ci pale palais benn pale bu mag la yor waaj moom bi mu koy gis mu ngi naan kii ndeysaan bu moytu àdduna kii na ko ko wax àdduna moom gars yi taalibe yëpp commencé xeeb waaj parce que seen sëriñ dañ leen waaj wàllu la mais ñoom ñu commencé ko xeeb ko ndax waaj ne la nekkee ci palais ak ah, war waaye vraiment waaj da ngay war am quoi. adduna moom la. ah. dañuy adduna moom la. ko. mais bon ñooy comme seen sëriñ moo leen moom lañ àndal bon nañu noppi quoi bu kenn wax dara. moom kii ko mais bi ñu toogee sëriñ bi wax soxnaam si maanaam ñu teral gaa yi mu daal di yónni mindaan yi mu am ñu génne xam nga palais la comme palais la ay mindaan yu bare bare la yor ñu ñëw euh, kii. taajal eh, gaay ak yooyu gaay yi bi ñu gisee comme ñoom xam nga ñoom ci àll bi lañ dëkk du ñuy tàmm di gis te loolu te daf flagrant maanaam du gis maanaam jigéeni taax yi bokkuñu ak jigéeni àll bi maanaam du c'est pas pour pour pour wàññi mais maanaam jigéeni jigéeni taax bi voilà constat la quoi maanaam déjà ni ñuy dundee confort bi ñu am eh, ni ñuy solo ni ñuy kii et cetera maanaam Euh, ñoom ñoo gën a yomba attirer nit ki que jigéenu taax bi léegi euh, bi comme ñoom ci àll ba lañ dëkk du ñu di faral di gis ñooñu moo tax gars yi bi ñu ñëwee min daal di ñëw rek di leen servir rek yooyu affaire bi ndax fit laal leen ko ndax waa di xool gars keneen quoi mooy daal xool euh, jigéen ñi di kii ah, moom rafet nañ gaa yi mais bi ñu demee ba ñu ba ñu ganale leen ba pare ba ñuy delluwaat bi bi mu demee pour kii rek eh, gaynde gi da koo xiiru nar koo songu ak jaan bi <laughs> maanaam waa bu daw ñoom ñëpp ñu fëkk ñoog taalibe yi ñëpp fëkk daw <coughs> après bi ñu dawee waa ñëw comme ci buntu palais bi lañ nekkoon waa ji ñëw génn gis leen noonu daal di dem jàpp bopp nopp gaynde bi ni ko eh a ne waaj borom pale bi. jàpp nopp gaynde bi ni ko eh yamal benn place daal di jëlaat kii bi jaan bi ni ko eh ta kii wala tàgg kii bi tàggatul. acca daal di jox waa ji daal waa ji waa ji doog a nangoo moo doog a mën a yéegaat ci gaynde bi kii léegi nag mu ne ko yow su fekkente ne mbindaan yii ñoo la. ñoo la fitnaalee nii waaw kon ñoom boo gisoon seen sang ñoom maanaam ki nga xam ne mooy seen chef. seen seen patron quoi. waaw boo gisoon seen seen seen seen seen sang yow kon nooy def seen patron bi ko <laughs> kon nooy def maanaam pour wax ne rek euh, le fait que kële tàmm vie bu misérable bi. Mm-hmm. loolu daa dafa tax ba bi bi bi mu nekkee ci kanamu. Euh, yeneen kii daf affaire bi da ko gaaw fitnaal contrairement ak kitaabu vie de luxe xam kitaabu vie de luxe moom lu ko fitnaal yombul parce que moom noonu la tàmmee situation de luxe boobu ci la tàmmee di jaamu yàlla ci la tàmmee di nekk ak borom bi ànd ak loolu yëpp loolu fitnaalu ko maanaam xolam mi ngi ci yàlla tout le temps ànd ak ne situation de luxe bi mi ngi fi kooku boo ko wàccee tey ci ci ci foo xamante ne. basang lañu lal ci suuf mais day tëdd ah, amul problème parce que xolam ajuwul ci luxe bi day tëdd nelaw ah boo ko lekk doo xooñ mu lekk ko léegi dem yoonam du ko def problème mais su lekkee yu neex tamit du dara du problème ah day sant yàlla rek ah, amul den amul dara ah. bu tëddee fu nooy baax na day sant yàlla kese maanaam beneen eh, xissa bi mu nettali mooy waa ji dafa amoon benn euh, maanaam waaj waliyu la quoi dafa nekkoon ci benn euh, dëkk boo xam ne dafa nekk ci wetu tefes gi moom ci jën yi lay lay jël di di di ci lay napp ci lay dunde maanaam du lekk ci yeneen yàpp yeeg yooyu ba noppi foo ko fekk day toog di sikar waaw day yor rek euh, mu am kenn ci taalibeem yi moom bañ na ko ba du gis nit ñi du lu bariwul lu muy dugg ci biir nit ñi dafa bari lu muy tëju quoi lu muy lu muy lu muy kii du dugg ci société bi mu toog di sikar di sikar am benn taalibeem bu ñëw dugg si ne ko man dama bëggoon a dem dëkk sàngam mu ne ko waaw mu ne ko waaye dëkk booba de dama fa amee soxla yu ma fay dox mu ne ko waaw baax na mu ñaanal ko ne ko waaye nag boo demee waaw mu ne ko na fexe ba gis diw am na benn wàllu bu mag bu fa nekk ba dëkk boobu nangam la tudd maanaam lii mooy turam mu jox ko boo demee nga laaj ko nga dem nga fekk ko nga gis na ko baax waa ji dem tukki dem ba ca dëkk ba ba mu gisee waa ji mu dem dugg ci eh, bi mu demee bi mu ko laajee rek bi mu ko laajee dafa gis ne gars yi dañ koo xam maanaam ku siiw la eh, mu daal di dem yàkkamti nag ci gis ko ndax sëriñ bi nee na ko waaj wala yu mag la ba pare dañ mu dem mu dem mu ne mais bi ma demee damaa gis rien ay waruwaayam waaj yi muy war rek luxe bi ni ma luxe ak yére yi muy sol ni mu rafetee ak ni mu yànjee maanaam bi mu gisee dama ne woon noo kii boobu du ma ko nuyu parce que mais ma ne non mais comme sëriñ bi moo ne ma naa ko nuyul mënu moo tegge waxu sëñ bi quoi mais mu laaj ko mais mais waa ji cest à lu mu gis lu mu gis ci waaj mu dugg këram gis ko mu nekk pale gis mais affaire yi mais abondance bi bari fa affaire bi nag kii waa ko quoi intrigue ko ni mais vraiment waa ji est-ce kii lay wax est-ce bi juumul ko man wala man jaawaliwu ma tur bi est-ce que est-ce kii la mais bi mu gisee ni réellement non waa ji la quoi finalement parce que kii moo fi tudd nii ah te kii la ñu toog bi ñu toogee mu ne ko man de taalibe sëñ mu ne ko man de diw moomu fi yebal moo ma bu ma yegsee fii naa la nuyu naa la ko nuyul mu ne ko ah, diw mu ne ko mu ne ko moom baa ah, mi ngi ci jàmm mu ne ko waaw mu ne ko boo demee nga ne ko waaw moom ba kañ nag lay lay lay lay lay takku àdduna kañ lay bàyyi àdduna <laughs> nee na ma gën a joobe parce que man maa <laughs> maa koy xeeb ak kii yooyu mun na kañ lay bàyyi kañ lay bàyyi àdduna kañ lay te sama sëriñ ba la nga xam ne ak fi mu nekk kañ lay bàyyi àdduna ah mu ne mais comme que moom moo ko wax ah man de vraiment lii sax xaw naa ko rusalaat wax sëñ bi mais naa ko wax rek mais bi mu demee ba bu dem dellu dëkk ba hésité wax sëñ bi affaire bi mu ne ko waa gis nga diw mu ne ko waa gis naa ko kay mu ne ko ndeysaan lum la wax mu ne ko noo waxul dara mu ne ko sii parce que kooku foo ko gisee dina la wax lu la amal jariñ kooku moom mu doon munul ñàkk wax na la dara mu ne ko waaw nee na waaw yow kon ba kañ ngay ngay ngay ngay ngay nekk àdduna kañ ngay bàyyi àdduna rek sëñ bi commencé jooy daal mbokk sama mbokk moom diw wax na dëkk parce que man moom yàlla dafa teg àdduna ci loxoom waaye faalewu ko sax alors que man yàlla tegul sama loxo ci àdduna waaye sama xol bi day xalaat mi ay bu ma amoon àdduna voilà maanaam gis ne euh, voilà mbir mi yëpp foofu la nekk parce que bu bakkan bi xësee ba dee jeex ba bakkan bi bu xësee ba libéré wu wala ba dee wala ba mu dem ba nga xam ne ne vraiment maanaam wala bokk lompoñal nañ ko bu baax a baax mais jeex na dara dootu la lorati soo yoree ay milliards soo yoree ay kër yu rafet soo yoree ay ay jabar yu rafet soo yoree ay oto yu rafet soo yoree ay yooyu dara dootu la lorati parce que yàlla ci yàlla ngay ne yaa ngi nekk nit ñi ci biti mais sa biir yow yàlla rek nga nekkal te yàlla rek ngay nekkal. et que surtout que soo demee ba sa ruux bi mën a communiquer directement directement maanaam nga yëg ni muy communiquer ak borom bi subhaanahu ak ni muy explorer suuf su yaatu si te suuf su yaatu soos mooy yow mooy yow maanaam sa jëmm sa yaram bi mooy suuf soos voilà mooy mooy suuf soos am na benn kii bu ma mës a gis euh, vidéo euh, maa ngi ko doon tudd ci maari ji benn vidéo bu yéeme boo xamante ne waa ji euh, dañ doon wax maanaam nit ki ni mu composé woo ak ay ay ay ay kii chimique ay formule chimique voilà lenn lu ci nekk ñu ne voilà lii kat sodium la lii magnésium la lii fer la lii nangam ba ñu wax koo ba teg maanaam lenn lu nekk ci nit ki am na benn partie boo xamante ne ci biti maanaam moom loolu la composé ce qui fait que nit ki lépp moom léppam mu ngi ci moom lépp àdduna bi mu ngi ci biir nit ki mais li ma gën a marqué mooy composant yi nekk ci àdduna bi yépp ci ay xeeti atome yépp boolee leen boolee 92 atomes lañ et que 92 atomes yépp mu ngi ci nit. yépp amul benn bu manqué daa ma 92 mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ce qui veut dire que lépp yent bi la sallallahu alayhi te prototype boobu mooy copie bi nekk ci ñun comme ni ñu ko waxee saan ci maam Adama alayhi salaam euh, léegi pour revenir ci li tax nit ki di fàtte. ah lan passage boobu mu amoon tey xoolal su fekkente ne maanaam nit ki kon bu bu bu demee ba ba bakkan bi libéré espace bi maanaam mooy bu boobaa xolam xolam day daal di nekk lu libre stabilisé wu ruuxam mën a libéré wu xolam stabilisé wu bu boobaa après da ngay gis xam-xam yi nekk ci ruux bi yépp da koy mën a sol day mën a communiquer ak xel mi muy xam yow muy xeeti xam-xam yow yéen yu doy waar mais yu doy waar yu muy mën a wax ak yu mu dul mën a wax am na yu bari yoo xam ne du ko mën a wax du tout déjà benn su ko waxee parfois dañuy foog ne dafa dof wala peut-être que ça ne va pas li mu ci mën a segg ba mën koo wax pour jotale ko nit ñi loolu tamit day euh, ñépp duñ ko xam. maanaam ñëpp duñ ko comprendre et puis après day day day day dese moom fan la tollu ban niveau la toll parce que am na niveau bu muy toll nit ñi duñ comprendre dara ci li muy wax parce que euh, parce que du du jiitu ci nit ñi balaa mu leen di wax maanaam du ci jiitu alors que su fekkee day jiitu ci nit ñi balaa mu leen di expliquer affaire bi. maanaam tout simplement daleen leen di maanaam da leen di defal kashfu maanaam kashfu la leen di may kashfu wuññi day wuññi maanaam day day day day day yëkkati kiiraay bi mos nañ ko wax ci jotaayu kunuz yi ne tarbiya yi nit ñi di def tarbiya yi sëriñ si di def ay façon la dafa am ñoo xam te ne ni ñuy tarbiyawee moom mooy zikar lañ lay dox zikar del weer de sàngam del weer de nàngam del def nangam ñu jox la ay exercices yooyu war a def ay exercices spirituels yooyu def ñu ne la doo ko def soo ñëwee soo paree saa yoo demee ba ñëw def ko ba ñëw wala ay période nii boo ñëwee ñu xool par rapport ak ni ngay agir ni ngay waxe ni nga kii ñu xam ne saa léegi war na tollu fii wala am na li maanaam ñu gis ne kii yegg na ci lii am na lii et cetera tollu na fi ñu joxaat la yeneen sikar yoo xamante ne ñoom ñooy aw yeneen i julli yeneen i xeeti naafila ak yu mel noonu ngay dem. day eh, xeetu tarbiya la am na ñuy tarbiya noonu am na ñoo xamante ne ni ñuy tarbiyawee mooy dañ lay dañ lay liggéeyloo ay dañu xeetu liggéey lañ ñu lay def loo demal ma ci tool yi boo demee nga dellu si yoon yónnee la fële nga dem dellu si ñu def loola léegi nga dem dellu si ñu def loola boobu xeetu tarbiya nag am na mais comme que ñi ci nekkut ñi ko amut maanaam ñi ko mënut ñu bari dañ koy def. parce que après dañu ciy utiliser mu nekk exploitation de l'homme par moom moo tax nitu yàlla yu bari bari bañ ko maanaam ñu ñu dàq xeetu tarbiya boobu parce que mooy comme ni ñuy def militaire yi rek nga xamante ne dañ leen di sox kii sonal dañ leen di def loo ay affaire yoo xam day rey seen bakkan comme par exemple koo xamante ne dangay gis ne euh, dafa nay ñu ne ko léegi sa xaalis yow ana euh, sa salaire ñëw na waaw ah, ñëw na waaw ñëw na kay <laughs> dina ko waa indil ñu indil ñu gis deux mille cinq cents euros ah d'accord waaw ñu waa indil nit ñi waaw jàppal ci saa yi waaw ñu ko korkor la moom fexeel boobu ba weer bi bu dee <laughs> nga gis ñuy séddale ñuy séddale ñuy séddale deux mille quatre cents yi gars yi ah, am am waaye <laughs> ah buñ ko ko defee ñaar ñett ñeent juróomi yoon saa day commencé yéwén maanaam après day gis ne parce que loolu tamit sëriñ bi koy def il faut que en en en en aval mu assuré wu ci ne waa du tumuranke du tumuranke en aval en amont lay defee lii mais en aval de waa du tumuranke ce qui fait que bu ko nangoo joxe affaire yi waa ji gis ne nekk te li mu joxe wàññiwu ko dara au contraire da koo yokk. au fur et à mesure muy kii après day commencer yéwén da ngay gis day commencer yéwén quoi laa biir di joxe. après su fekkente ne waa ji par exemple comme lu suñ benn sama benn nijaay dana waxtaan suñu mar ndeysaan suñu taal xam na ñu benn maam maanaam papam dëkk daan comme moom ndar la dëkkoon ñoom ndar lañ dëkkoon bon bon Kébémer lañ dëkk ñoo loo kër mais ndar la daan jàngalee ji am na bu bu bu bu bu bu bu feet jotee ay tamxarit ak ay koor Tabaski taalibe bi yëpp lay buub indaale dugal leen ci train bi boobu temps yooyu bi version douze bi moo daan daw ñëpp lay dugal <laughs> ñu ñëw ñu ñëw am na da ngay jékki-jékki gis kër gi fees dell ak ay xale. ñee doo comprendre nga xam ne ay taalibe lañ ndekete boobu paa bi moo leen indaale mais da leen daan jël di leen yalwaan loo léegi nag moom mu ne man li ma gënoon a metti mooy xam nga bu daan nekk ndaat di yalwaat xëy na du am problème mais comme Kébémer la ci fii la dëkk maanaam bu ñëwee di yalwaan leneen li nga xam ne moom vraiment moom mënu ko woon a supporter te da metti lool ci moom mooy bu xale yu jigéen ñi naan eh waaye seen ñu war a ngay jalwaat maanaam loolu moom loolu moom c'était très difficile mu supporter <coughs> mais gis nga bu demee ba tàmm ko après loolu da koy rek mooy comme rek góor bu di dem Kebemer maanaam Dakar Kebemer Louga Thiès et cetera Ndar feneen ak feneen muy maanaam nga gis mu nekk xale bu góor di dem di nduggi ji par exemple au début day metti parce que euh, le fait que début moom day metti mën na ciy xeex sax. parce que nit ñi dañ koy ñaawal ak naan waaye góor bi day day day dugg góor day dugg góor bi yooyu mu jël ko yanu kii affaire bi yanu ko ak yooyu au début day metti mais au à mesure mu koy def day dem ba toj loolu ci moom day day day day bu gisee ni garaawul jar na ko et maanaam léeg-léeg tamit ku mel noonu sëriñ bi mën na la yar def tarbiya ci lu mel noonu. waaw sawaay xaaral Euh, mu ñëw rek mu ne ko yow mu ne ko waaw mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko léegi am euh, demal ci marché bi nga jënd naa nga ma jëlal siwo bi wala jëlal leget bi man da koy jox loo xam ne leer na ko di waaj au fur et à mesure ba mu fii benn moment dina ko jël yanu te dana dox demal jël lii mu ngi mel ni rek tey fi mu toll kenn ci ñun buñ ne ko woon euh, da sol sous-vêtement boo xam ne dafa am ay tilim tilim waaw nga daal di yanu paan bi nga dem Pardieu centre commercial nga yéeg ba Carrefour fa ne nga dem ba ci beneen cat bi nga jëlaat nga jëlaat escalier yi nga wàccaat. mais tout ça nga yenu ko andi ñu bari dañuy bañ. <laughs> sécurité moo di arrêté <laughs> que même parce que gars yi dañuy dañuy am problème mu ma loolu da nga koy gis ah te te gis nga façon tarbiya boobu lu réel la parce que da nga koy ci. ci par exemple murid yi ak ñun da ngay gis murid yi amuñu problème mu sol sabadoor jël dugg ci metro bi wàcc dem seen yoon amuñu problème boobu. ah dem fat man am naa ku ma ci bokkaloon fak koo xam ne sëñ Ibrahima waa ji tous les jours bàyyi laat lay sol ak ak ak kii bi comme ni is bu tarqee di solo tous les jours ak Mbarakisi tous les jours loolu lay demee fat tous les jours sans problème amu ci benn mais moom rek ka mel noonu nag ci fag bi ba fag bi yeex tàkk moom rek nga ci gis muy solo noonu mais tous les jours noonu lay solo d'ailleurs moo tax moom duñ ko doon wër sax ni lu bari parce que en fait moom comme fi mu daan nekk ñun fi mu doon def cours dafa jege woon man fi ma doon ne ci yenn jours yi donc moom da daan yomba identifier da nga koy siin ci biir mbooloo mi xam ne mi ngi ne wala buy génn jaat ni parce que moom tous les jours soro bu yi la euh, yooyu lay sol euh, ba yu bari la ci yor nag mais euh, comme waa is bu tarxee ni solo waa is bu tarxee ak ak seen bàyyi laat kii ak mbarakis yi ak mbaxana lépp noonu lay solo exactement mais tous les jours noonu lay solo mais même da nga koy seetlu ba ci suñu jigéen ñi am fi mu toll par exemple ñoom seen jigéen ñi amuñu problème ci sol seen grand boubou wala yooyu kii dugg ci métro bi kii dem màggal mais ñun suñu jigéen ñi faaw ñu jël leen ci oto bu ñu soloo loolu moom faaw oto leen di jël mais jamais ñu dugg ci métro bi wala ñu jël un bus wala wala wala ruus na dañ ko ruus loolu problème bakkan la loolu moom problème bakkan dëgg-dëgg la bu la ne loolu bakkan kese mais parce que en fait xam nga buñ la boo tàmmee loolu maanaam xeetu tarbiya boobu loolu tam beneen façon tarbiya la loolu tam beneen façon tarbiya la koo xamante ne tey par exemple dafa jàpp dafa xaw a rëy quoi dafa rëy maanaam daa jàpp ne xëy na moo gën ñoom moo gën kii mu par exemple nga ne ko saay euh, waaw nga fii kii amu fi ah suukar amu fi ah. mais saa demal nga jëndal du suukar waaye am na ñoo xam ne boo leen ko waxee jàpp nañ ne kii nga leen da leen a toroxal ko parce que pour pourquoi nit ñëpp nekk fi nga jël leen ñoom naan leen saa demal nga jëndal ñu suukar quoi en plus suukar. ah <laughs> plus suukar non man ma gars yi nekk fii ah mais maanaam li bëgg a wax mooy am na voilà ñi am problème yooyu dañu mel noonu si wala parfois ñoom sëriñ si li doon def mooy dañuy jël waa joo xamante ne ñoom gis nañ ni classe sociale kii moo comme par bu ne man géer laa ci yax bu rëy laa bokk nangam nangam bu waxee noonu dañuy jël benn géwël wala benn tëgg. wala benn kii ni ko kii mooy sa chef léegi na lay diriger lu mu la wax rek loolu lañ ngay def ànd leen man maa leen boole. ba pare nga wax waa ji nag nag nañu jaar ci ay kii yu xaw ba pare ñuy ñuy dem ñuy dem foo xamante ne tamit nit ñi dañuy xam ne kii géwël la kii géer la waaye kat géwël bi kat mooy diriger géer bi wala tëgg bi kat mooy diriger affaire bi wala yooyu maanaam yooyu yëpp rëy boobu dañ pour kii boobu deñ ci moom ce qui fait foofu mu nangu ko maanaam moo tax dañ loolu mooy ne comme moom daa bëgg a tarbiya wu daa bëgg a defaru day day nangu loolu loolu ba benn xeetu tarbiya la maanaam xeet yooyu ay xeetu tarbiya la nag ñoo xam ne seen tarbiya ci njàngale la ne ñoom tarbiya bi ñuy def dañuy jàngale rek ñoom euh, li ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy jàngale maam ci la ñuy en même temps ci la ñuy attaquer bakkanu nit ki pour dindi voile yi benn par benn chaque chaque chaque connaissance bu dugg rek day yegg si ci xol bi day dal ci xol bi et que parcelle boobu nga xam ne moom la bakkan bi ut occupé woon da koy yëg ci waale et que kiiraay bi day deñ c'est-à-dire que kiiraay bi voile bi day deñ am na ñoo xam ne ñoom noonu lañuy ñuy tarbiya bi am na ñoo xamante ne ñoom seen façon tarbiya loolu yëpp amu ci. ni ñuy tarbiyee mooy dañuy kii rek dañu dañuy c'est-à-dire dañ dañ naan rek yow condition bi rek mooy nañuy ànd nañuy ànd nañu nekk ay àndandoo ay waay ay copains di ñuy fréquentante ko ce qui veut dire que ñoom tarbiya bi ñu lay tarbiya tarbiyatu bil xaal la tudd c'est-à-dire que ñoom xaal bi nekk ci ñoom par exemple da nga le fait que nga leen di gis par exemple ñuy saraxe lu bari lool loolu dalay wàll yow tamit benn moment ngay saraxe le fait ngay gis par exemple ñuy ñu fonk par exemple ñuy fonk zikar day tax yow it nga dem fonk zikar parce que gis nga yii moom mu ngi zikar rek après yow ne ma man xaar ma profité jël sama cours si le fait que nga leen di gis ñu fonk xam-xam loolu tamit day tax yow tam nga fonk xam-xam le fait nga leen di gis euh, par exemple buñ leen tooñee ni ñuy muñe mi ñuy noppee ànd ak ne mën nañu fayu ànd ak ne mën nañu mën nañoo mbugal ah, ànd ak ne ànd ak ne mën nañoo mbugal mën nañu mën nañu mën nañu mën nañu teg métit ah, ànd ak ne tooñ wi leen tooñ dafa rëy mais nga gis leen mu mel ni gisuñu ne tooñ lañ leen après nga yow tamit ñu ñu yàgg ko def nga gis nga roy loolu ci ñoom tamit maanaam dañuy dem ba nga xamante ne dañuy dem ba nga xamante ne après da ngay roy ci ñoom lépp jikko yu baax yëpp da nga koy roy ci am na ñoo xam ne noonu la ñuy tarbiye waate loolu itam façon la am na ñoo xamante ne yëpp lañu am na ñoo xam ne beneen bi la def bi boobu himma la moom la ñuy tarbiyatu bil himma mais boobu ñu ko mun bëriwul boobu moo gën a rare encore parce que boobu mooy le simple fait que ngeen ànd rek ci yoonu yàlla dafa yokk sa ambition ci yàlla day yokk sa détermination ci yàlla de telle sorte que ci yàlla rek ngay bëgg a dem te saa yu sa xel demee ci ñoom rek sa xel en même temps day nekk ci yàlla mais en même temps dañ lay yëkkati waale maanaam moment bi nga leen di xalaat rek ñu ngi lay ci yàlla te ñoom it suñu la xalaatee en même temps yow sa xel a ngi nekk ci yàlla sa xol mu ngi gën di yéeg di dem ci yàlla yaa ngi yow yaa ngi yëkkati boobu moo gën a jafe mais am na ñoo xamante ne nag yëpp lañ boole dañuy def bii di def bii di def bii di def bii di def bii di def bii di def bii di def bii di def yépp lañuy def et en même temps kenn ku ci nekk ak bi ñuy gën a concentré ci yow mais ñëpp la ñuy defandoo maanaam ñëpp la ñuy defandoo ñooñu nag ñoo gën a fort quoi ñoo gën a fort na mais nit ki bu demee ba ruuxam kon yegg ci niveau boobu maanaam ba ba subhaanallah ba xolam yegg foofu Euh, après moom dinay mën di fàttaliku yi ruuxam doon dund parce que léegi xolam libre na ci mboolem xeeti xawaatir yi maanaam yeneen xeeti xalaat yi nga xamante ne ñoom ñooy traverser xolam léegi amatul dara lu dul xol lu dul bu yàlla maanaam fat façon yaakaar mos nañ ko waxtaan quatre façon xawaatir yi existe parce que xawaatir yooyu xol xam nga xolu doomu aadama moom mooy euh, moom mooy ñeenteelu néeg bi mooy ñeenteelu néeg bi mais mooy bi gën a mag mais mooy ñeenteel bi su sellee rek mooy tax yaramu nit ki nekk suuf su mag suuf su suuf su yaatu soos ñu doon wax léegi mooy libéré wu boobu parce que bakkan bi moo libéré mooy xool bi léegi dafa sell et que xalaat yi ci ñëw xam nga xawaatir mooy xaat xaatir mooy xaatir mooy pensée wala idée mooy tey bu ma toogee di xalaat dara sama xel dem ci dara nit ku nekk nag jour bu jot chaque jour sans exception dina am soixante-dix mille xaatir yu romb ci moom mooy ay xalaat ay pensée ay idée yoo xam ne moom du ko contrôler moo tax nit tey buñ nekkoon buñ nekkoon liñ la bëgg a laaj tey mooy bul xalaat rek teg nañ de bu yàlla ne woon nit ñi bu leen xalaat toog leen bu leen xalaat euh, kon daf leen di teg lu ñu àttanut ndax moom subhaanahu wa moo dogal ci nit ñi ne bis bu jot soixante-dix mille xalaat danañu romb ci xelu nit ñi loolu tamit dafa bokk ci xam-xamu aarif mooy elmul xawaatir noonu lañ ko tuddee xam-xam boobu elmul xawaatir xam-xamu xaatir xalaat yi idées yi mais xalaat ci biir nit xam nga nan la mel mi ngi mel ni ku tey fi mu toll fii ci biti boo toogoon ci euh, ron garab bi nit ñi di la romb noonu la mel moo tax xalaat du lu déterminant ci nit ëpp idée parfois moo tax lii romb ci nit yëpp xam nga fi mu toll boo toogee dix minutes maanaam mën ngaa xool ay centaine de xalaat romb nañ ci sa xel eh man Modou gëj naa ko gis de ah mais Samba mi ngi woon hôpital temps yi si mais waroon naa dem marché ba quoi mais xam nga léegi julli jot mais xam nga ah voilà maanaam xalaat yi noonu la ñuy rombee mais yow yaa leen di comme comme passant bi ci buntu kër gi boo fi taxawoon fii. am ay nit ñuy romb koo ci taxaw loowul du taxaw day dem continuer même bu la nuyoo day continuer xalaat noonu la mel maanaam boo ko taxaw loowul du taxaw xaatir mais bu demee ba benn moment day commencer day day day bëri day day euh, dafa am ñu yoo xam ne léegi nag soo ko taxaw loowee laa day daal di nekk fikra maanaam day nekk benn xalaat euh, boo xam ne da nga koo ñoral daal maanaam loo looy togg la xalaat booy togg boobaa ñu ne comme par exemple nga toog rek xaatir bi ñëw ne la Moodu gëj naa koo gis maanaam eh waaye Moodu ana Moodu mais waxul woon ne de après nag nga commencé xalaat ci Moodu boobaa nag yow yaa ko taxawloo mais soo ko bàyyi woon rek day romb beneen xalaat ñëw. yooyu soixante-dix mille la lu tax ñu nekk soixante-dix mille mooy mooy baytul maamuur ah baytul maamuur euh, kii yaatu la benn néeg la bu nekk juróom-ñaareelu asamaan comme Kaaba gi la mel mais comme prisme mu quoi ñu la def et que Kaaba gi ci kaw la nekk ci kawam exactement ci kawam la nekk exactement léegi euh, moom ci juróom-ñaareelu asamaan la nekk foofu la maam Ibrahima ne sa salaam wéeru ci digg ginnaawam di yar xale yi moom ñuy xale yi teel a génn àdduna malaaka yi tous les jours am na soixante-dix mille malaaka yoo xam ne dañ fay ñëw te saa yu ñëwee duñ delluwaat dañuy ñëw def tawaaf saa yu ñëwee duñ delluwaat ba àdduna di tukki chaque jour soixante-dix mille dañuy ñëw def tawaaf dem et que baytul izza noonu la mel mooy bi nekk premier asamaan foofu la ñu wàcce woon alxuraan en premier lieu ñu nekk ci laylatul qadri walla inna anzalnaahu fi laylatul qadr après ñoom ñoo tegaloo moom ak kaaba gi ci suuf moom tamit noonu la mel soixante-dix mille malaaka yooyu ko duy wër mais ba mooy ñetti néeg yi mais ñeenteelu néeg bi mooy xolu doomu aadama mooy ñeenteelu néegu yàlla bi moo tax ñoom ñu ñu ñu am forme bi ñu am mooy kat xol bi mooy ñeenteel bi moo tax soo dee def tawaaf bi côté gauche ngay fiit ànd ak ne côté ndeyjoor moo gën mais côté gauche bi ngay féete ngir wër ko juróom-ñaari yoon parce que xol bi moom moo symboliser beneen maanaam moom moo symboliser beneen néeg bi et que xol boobu moom boroom néeg bi moom mooy jubluwaay mooy xiblaam mais jëm yi jëmm yi ñoom la kaaba gi nekk seen xibla mais xol bi boroom kaaba gi mooy xiblaam moo yàlla subhaanahu wa ta'aala léegi euh, juróom-ñaar yooyu voilà euh, juróom-ñaar fukki junni soixante-dix mille yooyu nga xamante ne ñooy xalaat yi dañu composé wu ci ñeenti xalaat am yoo mooy yi nga xam ne ci bakkan la jóge yi nga xam ne ci seytaane la jóge yi nga xam ne ci malaaka yi lañ jóge ak yi nga xam ne ci yàlla la jóge mais ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ci moo tax bu dominer ci nit ki rek nit ki foofu lay féete xalaat bu jóge ci bakkan maanaam bu jóge ci ci ci ci bakkan mooy de euh, maanaam bu dee bu dee lu jóge ci seytaane la mooy daf lay bàyyiloo yu xaraam yi yi yi yu farata yi di la def loo yu xaraam mooy yooyu mooy xalaat yu jóge ci seytaane waaye defal li waaye kii na lii defal li waaye waaye defal li waaye waaye mais doo essayer lii ah waaye mais xoolal rek ba xam ngi ça va faire quoi quoi ah mais benn kii rek defal rek benn yoon nga xool yooyu xalaat lay jóge seytaane wala nga toog nag waa mais ah bu ma rayoon nit nag ah wala bu ma sàccoon nangam nag yooyu xalaat la yoo xamante ne ci seytaane la jóge waaw waaye oh, wala boog xaalis bi ma ko joxul woon parce que asaka bi mooy solo mais su ma ko téye woon nag yooyu xalaat la yu jóge ci seytaane ñoo naa la noo bul def lii noo kon day kii non xalaat yi jógee ci bakkan mooy yi nga xamante ne ñoom ñoo lay wax yi lii neex na lii naqare na maanaam euh, lii dafa neex lii dafa kii maanaam yoo xam ne mooy bànneexu bakkan rek ci la aju loolu moom moo tax xalaatu seytaane ak xalaatu bakkan foofu lañu ñu wutewee yaakaar naa waxoon nañ ko tamit mooy ne euh, seytaane moom bu la xësee ba xalaat loo benn affaire mission bi yëpp mi ngi ci xalaat bi nay fréquent ba benn moment nga exécuter ko nga def ko su la def loowee benn affaire nag jeex na doot la ko def loo ci day dawaat dem def def loola leneen mais bu lay def loo dara dana la xalaat loolu ne pour war ne la lii mu lay xalaat loo moom lii la et ah bu bu il faut pas maanaam. tout le temps dalay jàpp dalay lay da lay da koy won ci affaire bu bu bu rafet mooy li alxuraan wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum seytaane da leen di taaralal seen jëf voilà mais coup bi soo ko defoon nag saa waay la de nga naan non boo ko defee loolu wóorul te nga dem kaso maanaam moom du la wax ne la la de dana la non nga dem kaso après mais saa yi la de ba nga def. voilà kiiwu yamba bi wala dorog bi xoolal benn yoon nga koy defar ah. xoolal am ci sa cent mille euros saay après nag nga jël xaalis boobu nga mën a def leneen quoi mais benn yoon nga koy def non sa mais tànte ko jar na tànte de seytaane noonu lay insister insister noonu wala tey du ñëw ne la masalan euh, par exemple euh, bul julli ndax julli baaxut du la ko wax parce que su la ko waxee da ngay bañ mais dalay lay jéem noo xam nga temps yow xam nga amoo jot sa pi da nga nekk koo xam nga yaa ngi wër di di di xam nga yi ngay def temps yi say occupation yi mayu ko mais garaawul koi xam naa mën nga dajale affaire rek quoi bu ngoonee boo demee rek nga compte nga dem julli ko quoi maanaam noonu lay lay lay indi xalaat bi. mais seytaane fii fooram ne mooy lum la xës ba def loo paree na ci dem na ci beneen mission c'est-à-dire que tey bu xësee ba def loolu benn bàkkaar du ñëwaat naan la saa yi bàkkaar bi dafa nga keroog de doo ñëw defaat seytaane du def loolu benn yoon la lay def loo benn affaire jeex na tàkk dootu la ko def loo ci mais par contre bakkan bi foofu mooy jël relais bi parce que bakkan bi su xamul ni lii neex na su ko xamul du ko réclamer gis nga tey xale yi xale yi ci ñii ñii tey soo leen meesul meesul mosoo leen mees duñ xam ne mees nii lay mel et que war na ma war na ma war na ma duñ ko xam mais su dee saa yu a da nga leen di mees ba nga xam ne léegi nag nii la mees la tudd et que nii lañ koy defee et nii la mel. et que bu ma taxawee ci seetu bi nii lay mel ci man et que nit ñi dinañ ni rafet na après nag pour nga bàyyi loo leen ko benn problème la. si nit ku xamul fan la baale xamul baale nu ñuy baale fan la ñuy baale ak naka la ak luy baale moom du ko manqué jamais du ko manqué parce que xamul. mais bis bu xësee ba duggu pëjëm naka la ci biir am na fi ah piste bis bu ma xasee ba dugg premier jour bi sax day choqué parce que xamul woon ne nit ñi nekkati àttan lañ def nii mais deuxième jour bi gars yi ñoo koy yóbbuwaat après bakkanam daf koy laaj mais ça demal pourtant c'était pas mal bakkan bi dem noonu lay def ba finalement gars yi ko doon forcer pour ñu dem bu gaa yi toogee moom moo leen di dem di leen contacter kenn fi waa saa yi kenn liy demaat ah? parce que léegi bakkanam xam na ko miin na ko moo bakkan su musul def benn bakkan du xam lan la. du ko jamais mu réclamer ko mais su ko xësee ba def daf ci nekk te lu ci metti mooy te loolu mooy problème mu bakkan looloo tax mu naqaree noot xam nga lu tax mu naqaree noot xam nga sànq jël wax ne ñaari mbir yi koy rey yi koy di noot mais li tax bakkan naqaree noot mooy plus mu nekk ci bàkkaar bi plus bànnee xam di gën a kawe ci bàkkaar bi et plus mu dem ba benn moment day yegg benn sëy boo xamante ne léegi dootul amati bànneex ci ba ci bàkkaar bi dootul ci amati bànneex mais day am làgg ci bàkkaar bi da ciy làgg maanaam day am paralysie ci ci bàkkaar bi c'est-à-dire que jëmmi ñàkk koo def rek moo koy metti mais du def ko def ko maanaam bu ko defee day soulager wu sur le fait que def na ko mais bànneex dootu ko ci amati. foofu nag lay te foofu lay gën a mettee te foofu lay gën a amee soxla di ko def parce que léegi dafa am addiction su ko deful dootul nekk su ko deful rek dootul nekk day day day day day day voilà da ngay gis ne kii il mu def ji donte amatu ci benn bànneex mais foog mu def ko loolu mooy gravité bi nekk ci te loolu moo tax bakkan nag bu moo tax bakkan bu xësee ba paralysé wu ci benn bàkkaar c'est extrêmement difficile nga génne ko ci même déjà su ko mosee benn yoon rek dafa naqari léegi nga nga génne wat ko ci complètement yàlla tere mu dem ba paralysé wu ci. loolu mooy beneen loolu kon mooy xalaat mooy mooy moo tax boo bëggee différencier bakkan xalaat bu jóge ci bakkan ak xalaat bu jóge ci seytaane noonu nga koy xàmmee mooy xalaat bu jóge ci seytaane moom essentiellement danaan la lii xaraam na def ko lii farata la bàyyi ko wala. mu départ ci yiñ sib ak yiñ sopp dana la nangam ay eh, mais loolu dañ koo sib rek wala nangam mais loolu sunna rek la du farat ci yooyu lay départ parce que moom seytaane dafa muus seytaane borom expérience bu rëy la te comme ay millions de personnes dañ jàll muy xeex ak ñoom ñooñu rëcc ko jaar ci maillon fii yi rëcc loolu daf ci tirer expérience danaan ah d'accord kii rëcc na ba te moom seytaane bul yaakaar ne day bàyyi nit ki benn moment de ba nit ki jour bu muy dee jour boobu lay gën a xabtalu parce que dernier moment yaa ngi nii waa ji war ko rëcc parce que bu rëccee rek c'est fini dootuma ko amati waa ji war ko rëcc te ci lu ne nag noonu la koy def maanaam seytaane c'est que du perte benn occasion xam nga loolu moo garaaw ci yëfi seytaane mooy ku dul perte occasion la xoolal yent bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ngi ci ñaari ci mu tam mi ngi mu ne suñu noddee iza suwiba bis salaati adbara ash-shaytaanu wa lahu diraatun mu ne seytaane suñuy nodd suñu commencé nodd rek ne dañuy julli mu rek da ngay gis ci saa si xam nga fekk na mu ngi woon ci jàkka ji di di di nekk ci xelu nit ñi kii di di jéem a jaxase ku ne di jéem a def lu ne mais da ngay gis bu ñu commencé nodd rek nee na seytaane day daw gaaw fir maanaam ci mu wu nodd bi dana daw lu ëpp 400 kilomètres wala lu ko juste que day dégg rek nodd bi ba pare yent bi ne saa saam daf ci ànd ak buy buy buy daw day ànd ak ay ngelawal yu fort. parce que buggul dégg affaire bi et que day tiit affaire bi nodd bi da koy tiital mais nee na xoolal li mu wax na waaye bis bu nodd bi arrêté rek seytaane day daw gaaw dellu si wat te xam nga lu ci yéeme mooy xam na ni bu ñuy commencer liqaamaat la ko daloon ci nodd gi tiita dana ko dalat mais du ne naa xaar bañ liqaam ba pare mooy doog a dellu si de déedéet diggante noddu beeg liqaam bi temps boobu am naa war naa ko optimiser moom loolu lay wax moom mentalité boobu la maanaam temps boobu il faut que optimiser ko damay dellu ak même bu dee lii dina ma dara. c'est que looloo ci affaire maanaam moom du perte benn occasion. te gaa yi ko jot a rëcc yi gaa yi ko rëcc moo tax yent bi ne saa saa moo tax bu ñu noot bu ñu li xaamaatee mu dawaat ànd ak tiitaange googu muy am ak ak frayeur boobu ak di ngelawal ngelawal yu foor foor ngir di di di di tiit te bëggul dégg affaire bi mais nee bu dee du bu bu ñu paree rek mu daal di dellu si waat nee na bu gaa yi commencé julli nag mu commencé dugg naan attaque de raxas daal attaque yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi bu gaa yi ka paree mu commencé leen wax la yaa ngi fàttali ko mu ne hatta la yadril mar akam salla ba nit ki dootul xamante sax ñaata rakaa la julli <laughs> tellement que seytaane day optimiser ay ay ay tiiram comme ñu bari dañ fi romb moo tax ñu ñu ñu mujjee ñëw ñu ñoo gën a mooy chance ci côté boobu parce que ñu njëkk ñëw ñu jàll daf ci bari ñoo xamante ne au dernier moment dañoo rëcc seytaane am na benn fu ñu jaar wala du sax au dernier moment day am benn moment ci seen vie rek ñu basculer rek rëcc seytaane seytaane doo leen mën a dabati abadan mais seytaane loolu daf ci jël expérience danaan d'accord diw sàngam de bi mu jaaree ba fii man erreur bii laa defoon moo tax mu rëcc <laughs> erreur boobu cette fois-ci du ko def voilà wala diw sàngam <laughs> diw sàngam nii la defoon ba rëcc ah c'est léegi léegi loolu xam naa ko naa naa koy kar xam naa fi ma koy kar damay ba maanaam balaa moo yegg si foofu laa koy kar bu ko kooku rëccee mu xam ne ah ndekete loolu du stratégie mais dina utiliser maanaam noonu lay def expérience day gagner expérience ci gaa yi bu ñu koy rëcc. moo tax même nit bu nekkee ci sukaraat moom la lay def léegi ay waay gaaw leen waay waay waay seytaane leer ay gaaw leen waay weddi loo leen ko yàlla fexe leen tout ba weddi yàlla fexe leen tout ba mu ñaaw njortu ci ci ci mu jëm ba mu jàpp ne moom day moom moom yàlla da ko maanaam yàlla lu bon rek la ko préparé bu ko defee du xalaat ci yàlla lu baax fexe leen tout nangam moom voilà. waay waay gaaw leen waay waay li ma naqari waay waay waay mooy waaj boobu mooy tudd dana rëcc. ba dernière noyyi bi du perte espoir. voilà ba dernier noyé bi mais xam ngeen ni koor bi dañuy tënk seytaane dañ leen di tënk te pourtant koor gi di ngeen di gis ni bari na ci ñoo xam ne dañuy def yenn bàkkaar yi ànd ak ni seytaane yi dañ leen tënk loolu li ko waral mooy ne xalaatu seytaane yi ñooy toxu léegi ñooy deñ c'est-à-dire que nit ki néew na mu nekk ci biir weeru koor ba pare def bàkkaar boo xam ne mosu koo def ci àdduna parce que bakkanam du ko réclamer mais bakkanam bakkanam mooy réclamer affaire bi maanaam ce qui fait que bu ñu téyee seytaane tamit bakkan bi moom mi ngi réclamer li mu tàmmoon ah voilà non non du jël day continuer rôlam rek ko naka moom bakkan xam nga bakkan noonu la mel bakkan noonu la moom bu xësee ba xam dara moom seytaane bu la digalee benn affaire xamal ni tey boo defee benn bàkkaar nga ni def naa ko tey suba nga defaat ko xamal ni bu njëkk bi rek la seytaane def bi ci des yépp du seytaane sa bakkan la parce que seytaane moom day optimiser temps moom bu la bu ko kiwee rek na moom na fexe rek ba sa bakkan xam ne lii am na na ko bakkan bi xam rek ah waaw fi mu toll ci xale yi dangeen ngeen koy seetlu bu ñu gisee chocolat bi xamuñu lu mu doon duñ ko réclamer waaye bis boo juumee ba jël mosal leen ne leen mos leen nga def ñu taxamte ko gis ne ah lii chocolat la jeex na c'est fini mais fekk xamuñu ko duñ ko réclamer noonu lañ koy rombe di dem. c'est-à-dire que xalaat bi mu lay jox moom bu la ko xasee ba jox benn yoon nga bañ mën na la koy joxaat nga bañ muy la koy joxaat mais soo ko xësee ba exécuté jàll na ci beneen maa moom bàkkaar supérieur lay dem day xool beneen bàkkaar bu gën a garaaw bu mu la mën a def la mais mais mais bii pare na ci parce que xam na ni léegi sa bakkan comprendre na ko te sa bakkan dina occupé wu ci li ci des xalaat yi nga xam ne nag ñoom ñooy jóge ci malaaka yi ñoom ñooy digle defal lu baax bàyyi lu bon ah, dafa lii farata la dafa lii bàyyi lii daf xaraam dafa lii sopp nañ ko de lii sunna la dafa lii lii dañ koo sib bàyyi lii bokk lii dañ koo sib yooyu malaaka yi ñoo xalaat yooyu la malaaka yi di sol mu xalam xalaat yoo xam ne xalaatu àdduna ci la yàlla la xalaat yi jóge ci yàlla mooy lépp loo xam ne day tax sa xol di nekk ci yàlla kese wéerul ci yàlla santal yàlla gërëmal yàlla muñal ngir yàlla ragalal yàlla toroxlul ci yàlla jëlal sa xol nga bëgg yàlla bëggal yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bëggal nit ñu baax ni bul iñaan yooyu yëpp dindi ko parce que yooyu moom mooy tax sa xol di mën di man sa xol il faut mu denc tilim tilim yooyu loolu moom mooy tax ngay mën di yegg ci yàlla yooyu ñooy xalaat yu jóge ci yàlla léegi nag nit ki bu demee ba euh, léegi nag selon muy évoluer proportion yi dañuy gën di féete fenn que feneen bu demee nag ba xol bi ay xalaat yu jóge ci yàlla rek ñoom ñu dee xawaatiru rabbaani xel yu xalaat yu jóge ci yàlla rek a ci nekk lool bu boobaa xolam moom mooy nekk néegu yàlla mooy nekk nag néegu yàlla bu mag bi maanaam ñoom Kaaba geek baytul maamur ak yooyu yëpp boobu moo leen raw moom xolam boobu mooy nekk nit gën mooy gën a sell yooyu cest à que nit kooku nga noog nga toog ak moom nga toog ak moom n'importe où dans le monde moo gën nga demoon ci kaaba gi toog fa guddi laylatul qadri wala nga toog fa di jaamu yàlla junni at nga toog ak waajoo doo ko gën parce que koo xamante ne la moom foo ko fekk mi ngi ak yàlla te kaaba gi boo fa nekkee ci néegu yàlla nga ne mais boo nekkee kooku boroom néeg bi ngay nekkal waaw hmm? kooku moo tax adduna bi yëpp adduna bi yëpp day day day tourner day pivoter autour de moom day tawaaf autour de moom adduna bi yëpp univers bi yëpp day tawaaf autour de xolam xolam mooy nekk néegu yàlla bu mag moo tax moom yàlla asamaan yi xajuñu ci moom suuf yi nañ ci moom mais xolu jaam boobu xaj nañ ci moom maanaam yàlla xajul ci suuf si ak asamaan si waaye xaj na ci xolu jaam boobu léegi pour revenir ci nit ki. dugub naa matériellement lii la bakkan. xaal la comme ni ma la ko waxee sànq du benn mbir bu taxaw ñu ñu ne waajaa ngi tey boo ko jëloon sànni ko jóge na ci nit comme ni ñu mën a opérer non du lii maanaam non attention wolof buñ naan bakkan lii synonyme kii la homonyme la maanaam bakkan bii tekki lii bakkan bi xam nga tey buñ naan par exemple euh, diw de euh, ñàkk na bakkanam wala boog maanaam bokkut ak bii. voilà am la loolu mooy am voilà mais bakkan benn xaal la en du benn mbir bu monde la bu diis bu mag nganda nganda nganda barrière la boo xamante ne moom moo nekk moo tax ba ruux ak yaram mën a koo habité moom laa doon wax sànq ne la ni mu mel ci nit mi ngi mel ni tey xaal boobu wala bokk nga jël orange bi li ci nekk ci ndox ni mu mel maanaam dafa jaxasoo nit ki ce qui fait que bakkan soo ko bëggee xam ah maanaam état la daal buy nekk ci nit léegi euh, lépp lu nekk ci àdduna bi nag mu ngi ci bakkan lépp moo tax loo bëgg a xeex ci bakkan loo bëgg a xeex ci àdduna bi maanaam da nga koy xeex ci sa bakkan soo ko xeexee ci sa bakkan rek xeex nga ko ci biti ce qui fait li ngay xeexal nekkul ci sa biti mais sa biir la ne tey par exemple <coughs> euh, su dee par exemple daañu ah alal alal alal ju bari xam alal ju bari léeg-léeg day beewloo nañ ne day yàq diggante ah day tax nit di def lu bon day tax nangam nangam et cetera bëri na ñoo xam ne alal la leen boole et léegi alal jooju bon gi mu bon en fait nekkul ci jëmmi alal gi ci biti ci sa bakkan la ne ce qui veut dire que ni soo ko combattre maanaam bëgg gi nit xër gi ngay xër ci alal soo ko combattre ba rey xër googu ba deñe dëndi ko léegi nag alal alal bi dangereux tout c'est-à-dire que bu la neexee nga moom ci loo bëgg dootul amati mefe ci yow par exemple buñ ne euh, lan daraja daraja baaxul daraja day liiloo day daraja soo koy xeex xeex ko sa bakkan rek ba nga am na yow bëgg daraja googu dañ koy dindi dañ koy dind ci sa bakkan complètement soo ko dindi ci yow xeex nga ak daraja ci biti pouvoir pouvoir ah oui pouvoir le pouvoir rend pouvoir baaxul ñu nekk au pouvoir yëpp boo leen seetloo gis ngeen leen fi ñuy mujj ci nja njaalbeen gi euh, gars yi dañuy kii way ba waaye dangay ngay waaru day déconné nangam gis nga da gis nga ñu nekk au pouvoir dañuy yéeg rek gars yi commencé critiquer ci biir gars yi di tooñ na ma tooñ na diw def na diw kii na ku nekk di ko rëbb après mu engloutir ci ay problème problème yu bare bari di ko fi parce que yu mu sóoraalewul woon ne bu ñëwee yooyu dinañ ko fi dinañ ko fi fekk yooyu yoo koy bett ay problème yu rëy mu mel ni koy waaj a ba pare mujjantal gi ak rëccu la après lan mu lan lay mujjee dañ koy destituer mu toog commencer ennuyer wu amul problème da gis ñoom nit dañuy bijaaw et cetera mais pouvoir soo koy xeex maanaam bëgg pouvoir te da gis ñu ci ëpp wuñ ci nekkee dañuy bëgg accroché wu duñ ko bëgg a bàyyi. ànd ak li muy metti metti duñ ko bëgg a bàyyi maanaam comme genre drogue la mais pouvoir boobu nekk ci biti ci biir sama biir xol sama maanaam bu ma ko xeexee sama biir xol xeex naa ko ci su ma ko xeexee sama biir xol ba rey ko léegi mën naa dem jëli ko du ma gaañ du ma def dara et cetera et cetera et cetera et cetera et cetera maanaam lu ma bëgg a xeex rek sa sa en fait sama biir moo tax loolu moom moo tax monde boobu moo tax bakkan nekk monde maanaam ci sens boobu la ñuy waxee ne bakkan adduna bu rëy la. lu tax parce que monde bi yëpp yi fi nekk yëpp ñu ngi ci sa biir bakkan sooy xeex ak ñoom xeex leen ci sa biir bakkan rek après xeex nga ak mais boo bëggee xam bakkan da da léegi mën naa la jox ay exemple ah yoo xamante ne boo ko gisee léegi dangay ngay xam ne bakkan suñ ñëwee tey nga toog fi benn waay jóge sa yow yow vraiment doo tus waay toppal fële eh, yow ñii ngay nax mais xam ngeen ni yow doo dara. yaa yaa ko doy waar yaa ko bon maanaam di nga gis am nekk ci sa biir naan di gonflé wu maanaam yow même boo tontuwut sax di nga gis mu gonflé wu naan saa waay daf maa yàpp billaahi kii moo ma yàpp kii moo ma attana fekk ci mbooloo mi ci biir samay nawle di ma wax wax ju mel nii ah loolu mooy bakkat su fekkente ne maanaam nit ki xër bi muy xër ci am alal wala ci dara ni maanaam tey nga gis ne ne ko eh saa eh, maanaam benn eh, affaire yi nii eh, waaw saa yi ngi ne mooy joxe nga gis ñu jox ko keneen mu rek mu xol bi commencé bakkan bi jóg mais saa lu tax mu jël ko lu tax joxuma ko ah, loolu loolu mooy bakkan. nga romb benn xale bu jigéen la oh waaye kii moom masha Allah bakkan bi mooy jóg ci saase kii moom masha Allah bakkan bi mooy def noonu nga daal par exemple sawaay ñaanal waay sawaay defal ñu ñaan waay nga commencé yi nga xam yëpp yu kilométrique yi ñaan yu kilométrique yi yëpp nga di ko dóor ah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir daal di di wax sax yoo xamante ne ay ñaan yu xóot la yoo xam ne ku ko dégg sa daal naa waa ji noonu nekkati sax way xam na xam na affaire de maanaam liy jog ci di nga yëg ne loolu boo koy def dina am ci sa biir luy jóg naan naan naan waaye saa yi defal waaye bu ko defee gaa yi xam yaay kan waaye waaye saa yoo gaa yi gaa yi kii leen waay loolu mooy bakkan gaa xam mën nga voilà loolooy bakkan day manifesté wu tamit comme genre boo dee julli yow kese allah akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bu fi mbooloo mi nekk bismillahir rahmanir rahim rek nga xam ne bakkan la loolu bakkan la boo koy defee da ngay gis am lu développement gis nga boo koy ci saa si boo koy def boo ko xamee ah képp képp ku xam na ko da day mel ni benn affaire la buy surgir day jékki-jékki rek ne bu surgir ci biir commencer jël ampleur mel ni kuy gonfler wu ci biir naan waaye kii wër lii waaye lii lii waaye. ah nga commencé yëg fukk bi ah walla ci ñëw sawa yaa baax dëgg dëgg yaa baax amoo morom yaa yaru yaa bari nangam yaa kii rek nga gis bakkan bi ah ci saa si jóg na <laughs> eh, c'est wax na dëgg <laughs> bakkan maanaam xaal la ko du du du lu nii mais xaal la buy soulever wu ci nit ki wala benn waay bu la tooñ bakkan bi daal di jóg waaye waaye da lay tooñ rek comme ni nga dem fenn foo xamante ne exemple nga dem ci mbedd mi taxaw fenn rek benn waaye romb la rek alors wesh rek daal daggal saaka dem yoonam maanaam moment boobu rek am na benn affaire bu naan di ëpp. naan la muy saway def ko nangam mais ki nangamat woy boo moytu sax nga daggu saag teg ko ci maanaam loolu bakkan la lii lii lii lii tëb noonu ci saa si loolu mooy bakkan walla nga ne xale bi kaay xale bi na la maa bañ rek am benn affaire bu jóg da nga ma yàpp da ngay sa loolu mooy bakkan maanaam ay facette la du benn affaire kese bakkan du lenn rek la mais ay facette la ay xaal la yuy jóg yu tëb ah wala benn waay tooñ la comme ni ñu si exemple jox ci mbedd mi rek am benn affaire bu jóg ci yow <laughs> daan calmewul calmewul saa yi xamula baal ko ah naan la baal ko saa yi dalaa xamul bu la xamoon du la wax li mu la wax wala du la def lii mu la def da la xamul rek baal ko en fait loolu tamit beneen xeetu manifestation bakkan la parce que daf lay wax ne la yow yaa gën waa ji et que yaa gën a kawe et maanaam yow yaa may tooñ waaye ñi la waaye am na ñoo xam ne ñoo la mën fuuf ñoo la sut fuuf ñoo la nàngam fuuf te doon ñooñu duñ ma tooñ maanaam mooy ne sa bakkan jóg na pour wax ni da nga xeeb donc maa pour ni xeebal waa ji mépris boobu ngay am ci moom ba tax doo fayontoog moom parce que da nga ko mépriser ah ku ma fekk fii may xuloog yow ku ma fekk fii may tontonteeg yow lu mu may wax loolu mooy bakkan bakkan mooy réveillé yow ku la fekk fii ngay wax ku ma fekk fii ngay ah tonton may tontonteeg yow lu mu may wax loolu bakkan la non en fait euh, alhamdulilah baal naa ko bu defee lii yaa xëy na euh, xëy na man problème bi ci man la nekk naa xool lu tax mu doxalee ak man nii voilà voilà jeex na ah. ma ne ma ne naan foofu xam nga boo dee wax foofu la xelam toll moo tax loolu mooy bakkan. bakkan mooy réveillé woon mais loolu de manière plus subtile la. parce que baal nga ko mais le fait nga naan foofu la xelaw tollu ah kii mooy mépris boobu loolu mooy bakkan voilà voilà kaasu kaasu bisab baa ngi nii benn kaas rek la nga xool ni gars yi yëpp ngi fi ni bakkan bi jóg <laughs> yow da nga bëgg li nga li dafa neex <laughs> nga jël ko naan ko yow kese bàyyi gars <laughs> loolu mooy bakkan parce que bakkan moo tëb moo tëb saa bëgg nga lii de lii neex la de di gonflé wu yow <laughs> doo mun résister nga daal di koy jël naan ko yooyu yëpp ay xeetu bakkan la yooyu yëpp ay xeetu manifestation bakkan wala wala nga toog ci biir nit ñu ne rek gars yi ñu yëkk ci benn sujet rek bakkan bi tëb wanal gars yi ni nga mane wanal gars yi ne xam nga nangam wan ko gars yi loolu tamit beneen xeetu bakkan la manifestation mais bakkan lu ñu koy xeexee xam nga bakkan lu koy nu ñu koy xeexee xam nga sànq wax naa la li koy rey completement mm. mais ni ñu koy xeexee au quotidien mooy mushahada contemplation voilà c'est-à-dire que tey image gis nga bokkan ñëwee dóor tëy wala léeg-léeg nga ne euh, soxna si jot li ma nanga mooy mais yow say service dafa bari e kii rek bakkan bi daal di jóg mais kii daf ma commencé yëpp loolu bakkan bi la kii daf ma commencé yëpp comme ni ngay def ak xale bi ci daf ma commencé yàpp ah pare bakkan bi mooy jóg mais bakkan ni ñu koy ni ñu koy combattre de manière efficace mais tous les jours gis nga gis nga li ñuy wax nii ci bakkan nii yii nii yii part maanaam tey yi ñu fi wax yëpp jotaay bi mu tàmbalee ba léegi en fait mooy kente sensu yoonu tarbiya mooy kente sensu cest dire que ku ko maîtriser ku ko xam comprendre ko bu baax maîtriser saisir ko dina comprendre yoon tarbiya yi de manière générale ni muy demee après yeneen détails yi mais dina comprendre dëgg-dëgg naka la affaire bi évoluer euh, xam nga nan lañ koy kiwe ta kii bi bakkan nu ñu koy xeex mooy contemplation boobu mooy par exemple tey bu ne mais da koy seetlu leen ko def leen dans la vie de tous les jours rek après ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xool di ngeen gis ay amélioration yu yu yu extraordinaire ci seen dund ci ni ngeen ni ni seen bakkan ni ñu koy ni muy nootoo bu affaire bi ñëwee rek bakkan bi di jóg da ngeen koy yëg wax naa leen ni ngeen ni muy ni muy ñëwee da ngeen gis ah ni muy déclenché woon noonu rek rek nga ni allah nga tudd yàlla allah rek da koy da koy rajaxe nga daal tari sa salaatu faatiha mu apaiser ko màbbal ko maanaam day gis ci saa si boo ne allah ah mais doo daal sa xol allah man da koy da koy da koy dóor benn coup de massue comme comme comme voilà day mel ni kuy jóg rek ñu dóoraat ko mu toog nga tari sa salaatu faatiha mu maasale ko mais mais loolu seetlu seet nga xool gis nga boo ko defee expérience boobu 40 jours à environ ci sa lépp lépp lépp mais da ngay jég mais euh, très rapidement nga gis ne sa bakkan tàqali ko ak moom. maanaam tey jël ko essayé nga nit à part de tey ah premier shawal bi ba 10 10 jours maanaam fii ak tabaski fii ak gaa yi di di di di dem aji ji wala waaye gaa di di tabaski par exemple nga ni xaaral fii ak tabaski fii ak tabaski saa yu affaire yi amee. noonu laay doxale rek lu ñëw rek au début rek du ko fàtte rek dama naan allah hmm? tudd yàlla daal taal sama salaatu faatiha nga xool mais ni muy écraser situation mais ni mu koy écra mais non ni muy écraser ba non mais mais c'est extraordinaire <coughs> c'est extraordinaire ni mu koy rayee ni mu koy ni mu koy màbbale waaw noonu loolu moom mooy noonu mooy noonu la ñuy defee noonu la ñuy réaliser euh, mushahada bi contemplation boobu moom lañu koy réaliser maanaam maanaam ci fànn ci domaine bi la parce que sino terme la boo xam te ne dafa yaatu quoi mushahada mooy contemplation dafa gën a yaatu loolu mais ci lii nii lañ koy réaliser ño allah allahumma salli الفاتحة لما أغلق أو خاتم هذه لا صراط المستقيم mooy saxal nga koy saxal ah benn yoon waaw allah voilà benn yoon allah non jaru ko maanaam na na saxal dem rek rek nga wax ko ci saxal turu yàlla boobu moo koy fay ak saa fàtte waaw. xanaa nga ñaan yàlla rek ñaan yàlla. voilà bakkan tamit day manifesté woo nga gis nit am benn affaire boo xam ne yow bëggoon nga ko rek sa xol dem ci ne so mais lii man maa ko waroon am quoi ce que wàññi bakkan bi day développé ko boo ne gis nga moo ne allah rek nga gis mu wàcc mais da ngay gis ni muy peere c'est vrai que koy sentir ni mu nekkee woon lu gonflé wu ak bi nga koy wax ni muy peeree. da nga ko da nga ko yëg di nga di nga di nga ko sentir. ñu yem xam naa incha